خير دين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di siyaare te di leen baalu àq fas yéene ñëwaat rek ci jataay yi nga xam ne mu assasatul Wafa bi xuquuqil iman moo koy ànd ak yéen bi weeru koor gi tàmbulee ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak benn ñu fas yéene dalal sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacke Ndiogou ci tom bu am solo muy alxitma fi tariqatil muridiya di loo xamante ne lu ñu xam la ci biir muridisme muy xit ma ginnaaw nag lu ñuy dégg la saa su nekk war nañoo xam fan la jóge ak li ko tax a jóg ak li nga xamante ne noonu lañ ko war a doxale kon incha allah tom bu am solo boobu noonu moom la ñu sëriñ Mouhamadul Mourtada Mbacke fas yéene an baaxe tey ji incha allah bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk aslëf rek ci ay yëngutoom mu jànge alquranul karim fale ci njaareem ci kër sëriñ Malick Diagne ci njaareem googu tamit ci kër sëñ Malick Dieng foofu la tàmbulee mu xam-xamam ginnaaw bi mu jàngee alxuraan ba noppi waaye ab diir la fa def jóge fa ñëw fii ci ndaam ci daara ji nga xamante ne sëriñ Mouhamadul Mourtala Mbacke moo ko sos muy institut Al Azhar mu dugg foofu fa la jàngee ba am fa baccalauréat ginnaaw bi mu amee bac la jóge fii ci réew mi nag dem fële ci Maroc ci jaamiatul xarab yiin di université boo xamante ne bu ñu miin la ndax Sénégal yi bari bari jaar nañ fa foofee mu dugg ci benn faculté bu ñu wax kulliyatul lughatul arabiyya jànge foofu ba am licence ginnaaw ba mu amee licence tamit dafa bàyyi ko foofu noonu demaat ci biir Maroc ba tey ci beneen dëkk bu ñuy wax Fass ci beneen université ñu koy wax ci jaamiatu Sidi Mohammed bin Abdullah muy université bu Fass continuer am njàngam ba am magistère ginnaaw bi mu jàngee ba noppi la ñëwaat fii ci biir réew mi rek tàmbali rek euh, wéy rek ci yoon woowu nga xamante ne moom la soobu woon muy jàng ak jàngale. Euh, ginnaaw bi mu defee formation ci école normale supérieure dañ ko jël mu nekk professeur di jàngale ci benn lycée bu nekk ci département bi ñu naa euh, ni ma ko waxee léegi rek tey jii mu ñëw ngir fas yéenee bokk ak ñun jotaay bi. ci tomb ba am solo muy alxitma fi tariqatil muridiya baatu xitma di loo xamante ne lu ñu miin la ci yoonu murid waaye nag bari waa na ñu koy wax te xamuñu lan lañ ci jublu xamuñu tamit fan la sosoo xamuñu tamit nan lañ ko doxale kon loolu dafay baax nag ginnaaw dafa bokk ci muridisme dafa baax ñu xam moom mooy lan xam lu ko tax a jóg xam tamit naka lañ ci war a ci njàlbéenu waxtaan wi ñu xamal xitma buñ ko waxee mooy lan andi ko tamit sukkandiku tamit ci alquranu karim ak sunna su yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul tërale bu noppee ci loolu tamit danañu andil ginnaaw bi fii sëriñ bi jógee ñi nga xamante ne ñoo ko fi wuutu ñi nga xamante ne ñoo ñëw ginnaawam xitma boobu naka lañ ko déggee woon ak naka lañ ko doon dunde su noppee ci loolu tamit danañu indil ay exemple ci wàllu xidma su noppee ci loolu danañu indil naka lan mooy gis-gis nan lañ gisee euh, maanaam ëllëgu xidma bii nga xamante ne moom la ñu wax kon lii nii ay tomb la yoo xamante ne tomb yu am solo yoo xamante ne kenn ku nekk ñu war na koo teewul te bàyyi ko xel bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali ne incha allah suba sëriñ Hamzatu Mbàkke moom sëriñ Abdul Ahad moom la ñuy fas yéene dalal muy ànd ak ñun ci naka lañuy ñuy sàmme ndono li nga xamante ne moom lañ Sëriñ Tuubaa bàyyi bu dee ginnaaw suba ci ginnaaw suba ci alarba euh, ji ñu ànd ak Sëriñ Saalihu Njaay ci daayira yi daayira murit yi ni muy doxeek wàllu daayira yi incha allah ci li ñu ànd ak Sëriñ Saalihu Njaay bu dee alxames ñu ànd ak sëriñ maam Cheikh Mbacke euh, moom sëriñ Xaadim Awa Ba ci waaw xam ne euh, sëriñ maam Cheikh incha allah la àndal ci alxames ji ci ahamiyatu du'a fi tasawuf muy am solo gi nga xamante ne ñaan am na ko solo ci wàllu tasawuf bu dee euh, bu dee ci ajjuma ji incha allah. sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas la ñuy àndal ci as-siyaasa wal mas'uliya muy muy politique ak responsabilité bu dee ci gaaw bi incha allah te moom la ñuy fas yéenee yëkkati jataay yi incha allah ba déwén dañuy ànd ak kilifa yu baree bari fii ci jataay bi ndax mooy bisu tëjtali waaye nag ñu gën cee ràññee sëriñ Abdul Ahad Mbàkke moom sëriñ Cheikh Fatma mu ànd ak ñun ci euh, defi yi nga xamante ne mooy defi communication. ak défi organisation ci yoonu murit incha allah lañuy fas yéene euh, gaaw boobu noonu lañuy fas yéene tëj jotaay bi incha allah ñaan yàlla fekk la ñu koy at yu bare bare kon xam naa ne rek ngir njëkkante waxtu bi dañuy jox kàddu gi sëriñ Mouhamadul Mourtala Mbacke njoogu ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxee xam naa ne ñu fàttali mbooloo mi rek ne ñi nga xamante ne andi woon nañ fa ay laaj yu aju ci wàllu fiqh incha allah. am na yu fi desandi yoo xamante ne euh, kuréel gi ko war a gëstu gëstu nañ ko ma noppi du ñàkk incha allah ginnaaw suba ci àllarba ji ñu indi ay tontu ci laajo yi nga xamante ne incha allah moo ci wàjjum ci li ñuy def rek mooy dañuy jox kàddu kàddu gi sëriñ Mouhamadou Mourtala yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala xayril anbiyaai wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa saxaabatihi wa xadimihi wa ummatihi ajmain rabbi israx li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka allahumma laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka antal aliimul hakiim rabbi najjini min an adill aw an udalla aw azill aw an uzalla fi maal fi arabin wa ajamin bokki jullit yi bokki taalibe yi teew ci barab bu tedd bi yépp ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa di leen siyaara siyaara bi gën a tedd ci siyaara yi te di am mbégte teew ci barab bu tedd bi ci jataay yu am solo yu mag yi nga xam ne daairatu muassasat wala mu al wafa bi xuquuqil imaan mi ngi koy taxawee boobaak léegi am na ay at di leen ndokkeel di leen sant di leen gërëm di leen siyaara di leen nuyu nuyu bu ñu jëlee ci xol di ko tàmbalee ci kilifa dëkk bi di Baye Cheikh Abbas ak mbooleem kilifa yu baax yi nga xamante ni ñu ngi ci dëkk bi ak boroom xam-xam yi di nuyu ñëpp daal di am feeñal suñu mbégte ci teew gi ñu fi teew ak dimbale gi ngeen ñu dimbale ba boole ñu ci liggéeyu Sëriñ Tuubaa bu mel nii nga xamante ne nii Al Wafa ngi koy taxawee te muy liggéey bu nga xam ne bu ñu rafetlu la ci fépp ci biir at tariqal muridiya waaye ci biir lislaam ji yépp ndax day liggéey bu am solo bu nga xamante ni dafa jëm ci wàll gi nga xam ne moo ëpp solo ci diine waaye moo ëpp solo itam ci biir at tarixal muridiyya yoon wi nga xamante ni moom la Seexul Xadiim indi te du lenn lu dul dundalaat lislaam rek ak taaral ko ak wanewaat ko ci anam gi nga xamante ne nii noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi indee woon kon loolu ku la dimbalee ba nga di ca barkeelu noonu laa koy tuddee ndax ak gu ñu ci fuñ ci mën a defee dara waaye ci ñot ñoti rek ñot ñoti ab taalibe rek góorgóorlu ba nga xamante ni da nga ci mën a barkeelu lu mu tuuti tuuti loola du lu du lu tuut ñu ngi ciy sant bu baax di ci gërëm di dellu di rafetlu taxawaay yi tey ñaan suñu borom ci barkeb sëriñ Touba mu dolli leen a dëgëral dolli leen a tawféexal ba nga xamante ni risaala bi nga xam ne yéen a koy taxawee te muy risaalab xam-xam. ci ngir di ci liggéeyal Serigne Touba sunu borom defal leen ci lu nga xamante ni dana kawe seen jort kawe jort bépp jullit ci barkeb Serigne bi mbokk yi ngir bañ a guddal rek tey jii waxtaan wi nga xam ne moom lañ fas yéene jàkkaarloo ak mbooloo mi fi teew ak ñépp ñi nga xam ne ñi ngi koy diglu wala di ko topp ci rajo yi wala ci yeneen jumtukaay yi nga xam ne moom lañ koy toppe mi ngi jëm ci alxidma fi tariqa al muridiya te mooy li ñuy wax liggéey ci yoonu murid wala li ñuy wax liggéeyal ci biir yoonu murid ni ko sëriñ bi doon junjee léegi nag ci tàmbale bi ki doon def taqdim bi di suñ karaa day mawdoox boo nga xam ne dafa mel ne ci jamono jii ñu toll bari na luñ koy waxtaane bëri na lool lu muy ñëw ci biir waxtaan yi nga xamante ne nii mi ngi am ci biir weeru koor wi ak ci lu dul weeru koor wi loolu nag ci sama gis-gis day wone maanaam ahamiya ak markaziya bi nga xamante ne nii mawdoox bi am na ko te mooy li ñuy wax alxidma ndax dañ day loo xam ne Seyxul Xadim dafa mel ne daf ko jox wàccuwaay ak gis-gis boo xamante ne nii am na solo lool ci biir ab ay ay mbiram ba tax na kon dëgg la ñu ngi koy faral di ko jëfandikoo waaye lees war a jëfandikoo la ndax bés ko xoolee ba ca biir dafa mel ne moom moo suub moo moo cuub li ñuy wax yoonu murit waaye itam boo ko gënee setantal ba ca biir danga gis ne dafa cuub sax li ñuy wax lislaam dañ ne aw déggin la wu nga xam ne Serigne Touba ci biir tajdiidam daf koo indi muy loo xam ne day mel ne lu bees waaye boo xoolee ba ca biir lépp lislaam kase la waaye ab wasiila la bu bees bu nga xamante ne nii dana tax ñu mën a liggéeyal lislaam ci anam goo xamante ne nii dana dana jaadu waaye ci anam goo xamante ne nii dana gën a bari dana gën a bari aw yiw kon waxtaan wi bu soobee yàlla ñu ngi ko fas yéenee séddale ni ko sëñ bi waxee léegi rek ci benn introduction boo xamee ne dañ ciy jéem a xam xitma bu ñu waxee xitma moom mooy lan jéem a taxaw tamit ci xitma ci biir almuridiya jéem a xam sëriñ Tuubaa moom nan la ko gisee waaye yëpp ñu xool tamitam xitma boobu lan mooy cosaanam ci biir lislaam ndax danañ ko fekk ci alxuraan ndax danañ ko fekk ci sunna ak ci bindi sëriñ Tuubaa buñ ci topp buñ ci noppee tomb ba cay topp dana jéem topp lenn ci maalimul xitma inda Cheikh al tomb ñaareel bi ñu fas yéene cee waxtaanee al xitma inda Cheikh ba ca topp di tomb ñetteel bi ñu ci jéem a gëstu at baaxu Seyxul Xadim te mooy ñi nga xam ne ñoo topp sëriñ Touba bi nga xamante ni woote na te mooy taalibe yi muy njabootu boppam ak magi taalibe yi nga xamante ne ni ñoo àndoon ak sëriñ Touba ñoom itam xitma boobu nan lañ ko jëmmale nan lañ ko defee toftal ci rek benn tomb ba nga xam ne dañ ciy jéem a xool xitma ci biir yoonu murid ay exemple yi nga xamante ne nii mën nañ koo gis mën nañ ci gis ci biir li nga xamante ne nii mooy ma nga xam ne xitma moo tax loola am te muy lu nga xamante ne nii lu am am solo la ci biir ci biir yoon wi jeexale ko rek ci benn tomb bu nga xam ne xaatima lay doon boo xam ne dañ cey jéem a indi ay suñuy gis-gis walla ay xalaat ci afaaqul xidma fi mustaqbalil muridiya xidma nan lañ ko war a jëfandikoo ci liy ñëw ci jamono ji ñu toll ak li jëm ci suñu kanam ndax ci suñ gis-gis war naa mën a nekk loo xam ne buñ ko gëstoo bu baax mënees na cee jële ay yoon ak ay pexe yi nga xamante ne ni lii nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa indi dana gën a jëm kanam danañ ko gën a jëmmal li mu soxla lépp itam da lu mënta def lépp danañ ci mën a def lu bari bu ko yàlla dogalee kon dañuy daal dugg rek ci mawdoox bi tàmbalee ci mu muqaddima bi te mooy mafhumul xidma wa asluha wa makaanatuha fil islaam xidma mooy lan lan mooy cosaanam ak ban wàccuwaay la am ci biir lislaam boo delloo ci maajim yi ak xawamis yi ngay xool mafhumul xidma ak ngay xool mafhum bi nga xamante ni moom la ko lislaam jox wala almutasawifoona moom lañ jox xidma ñu jublu foofu al mafhumul lughawi ak al mafhumul istilaahi yi daanaka boo koy xool du am benn farq waade amul benn différence bu bu nga xamante ne nii bari na diggante xidma li muy firi ci biir làkku arab ak maxnaa mi nga xamante ne nii moom la ko lislaam jox waaye moom la ko mutasawifoona yi jox waaye itam moom la ñuy fekk ci biir bindi sëriñ Touba ni nga xamante ni noonu la gisee xidma donte la nag dafa mel ne sëriñ bi moom jël na ko ci ganeen anam gi nga xamante ne nii dolli na ci loo xamante ne nii cosaan la lépp lislaam la day mel ne ab imtidaad la waaye dafa mel ni miinuñu ko woon ci faneen fu dul ci biir ci biir sëriñ Touba kon max maanaa alxidma mooy lan xidma alqiyaamu bi xaajatil xayri wa qadaa'iha lahu loolu mooy xidma luxawiyan bu ñu ko firi ci ci luxa rek dañuy wax ne xidma mooy lan mooy taxaw ci soxlay doomu aadama kaneen ku dul yow dox ci ba soxlaam soosu faju ci loo xamante ni da koy jariñ moom doomu aadama bi loolu mooy alxidma luxatan bu dee ci istilaax te wax naa léegi bu ñu waxee istilaax maa ngi ci jublu fil istilaaxil islaami man ci biir lislaam wa fil istilaahi suufi xaasa day mel ne ma day daal di doon mooy nit ki jug ci li def liggéey boo xamante ne nii njariñ def cay juddoo ñeel kaneen dafa am njariñ lu ciy jóge loo xamante ne nii ci jeneen jëmmu la jëm mën na nekk kenn nit mën na nekk mbooloo mën na nekk lu mën a doon waaye rek nit ki wala nit ñu am mbooloo jug def liggéey boo xamante ne nii dafa am mardud nafhi li saalihil xayr te li tax nga koy def mooy ibtixaaw mardatillah wa iraadatu ji xasa li tax ñuy def xidma du lenn lu dul sàkku ngërëmal yàlla rek walla njariñ li nga xamante ni moom nga defal sa moroomum jaam sa moroomum jullit sa moroomum taalibe da nga ko def rek te yàlla rek tax waaye séentuwoo ci ngërëm son séentuwoo ci ah, ak ak pay goo xamante ni day jóge ci kooku wala mu jóge ci ñeneen du pay gi du doon loo xam ne day jóge ci kooku nga ko defal wala mu jógee ci kaneen maanaam daal jëf la joo xamante ni xaalisun li wajhi llahi subhanahu wa ta'ala te jëf la joo xamante ni njariñal kaneen lay doon te loola dana àgg ci sax donte la nit ki moom ki koy def dana xaw a metti ci moom waaye yàlla rek a tax mu def ko ngir njariñal kaneen loola la ñuy daal di tuddee euh, alxidma ci biir lislaam waaye rawatina ci ñi nga xamante ni mooy almutasawwifuun léegi bu ñuy xool nag cosaanul xitma ak wàccuwaayam ci lislaam dañuy gis na xitma dafa am dafa am mbir mu màgg ci biir diinay lislaam lislaam daf ko jox wàccuwaay wu xaw a am solo donte la ne baatub alxitma bu ñu demee ci alquranul karim day mel ne ci boo koy jàng doo fa gis lafsu alxitma rotul ci alquran xadis man naam rot na ci waaye yin gën a gis gisuñu fi nga xamante ne ni ñëw na fa lu bëree bëri waaye aaya alxuraan yooyu daf ci bëri yoo xamante ne nii dañoo ñëw ci almaana al am lil xidma dañoo ñëw ci sensu xidma moo dafa mel ne doonte jëfandikoowul baatu xidma itam li nga xamante ni moom lañ wax ne moom mooy xidma loolu lay wax aay yooyu loolu lay wax loolu lay li eh, ñuy wax tanwi moom lay yëkkati di ko di ko darajaal di wane ne lu am solo la ci biir lislaam lu mënta ñàkk la ci biir dund ab jullit ngir mu mën a représenter dëggantaan li nga xamante ni mooy mooy mooy lislaam te mooy jëfal yiw sa moroomu doomu aadama rawatina ki nga xam ne ab jullit la te yàlla rek tax gis nañ ne bokk na ci aay yooyu nga xam ne waxul baatub xitma nii waaye ci maxnaam xitma la ñëw aaya bi nga xam ne sunu boroom mi ngi ciy tagg jëf ju am solo ji nga xamante ne al ansaar ak al muhaajiroon defoon nañ ko ci njëlbeenug lislaam boo demee ci suratul xasr dañuy fekk suñu boroom di wax walladina tabawa'u ddaara wal imaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim mi ma uutu wa yusiruuna a anfusihim walaw kaana bihim xasaasa wa man yuuqa suxa nafsihi fa ulaayika humul muflihun aaya bi bu buñ ko setantalee bu baax a baax dangay gis ne maxnaam maanaam ma mi ngi ci ndax ñan lay wax mooy mu muhaajiruuna yi nga xamante ne nii ñoom ñoo héberger lislaam bi nga xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom yónni na ko diine te te ñu xatal ko ci bërëb bi nga xam ne mooy cosaanam muy makkatal mukarrama waaye yàlla ci ndimbalam xiir waa madinal munawwara te mooy al ansar ñoom ñu ñëw nangoo def li ñuy wax ixtidaan nangoo jël diina jooju fat ko nga gis suñu borom di leen tagg ci alxuraan di wax seen jëf jooju ñu defoon ndax jëf jooju ñu defoon daf leen a yóbbee ci faw ñoom ñu jël diine ji nga xamante ni mooy lislaam li mu soxla dafa am lu mu soxla aajo ju mu soxla loo xam ne da ko amal njariñ lool mooy fu mu mën a toog am fa ak dal bañ mën a jàllale risalatullahi jëmale ko ci nit ñi mu mën a mu mën a am nga gis ne ansaar yi suñ borom dimbali na leen bañ def loolu waa muhaajiroon yi nga xam ne ñoo nekkoon Makka ñoom ñëpp ñëw Madinatul Munawwara yonent bi sallallahu alayhi wasallam def loolu mu defante mooy al muaxaat baynal ansaar wal muhaajiriin ñoom ñu nangoo jël ci seeni alal ci seeni kër ci ci lu ne li nga xam ne jege na leen jox ko ñooñu nga xamante ni mooy almuhaajiroon waaye jox ko lislaam ngir mu mën a taxaw mën a samp ba message suñ borom bi mën a jàll boo gis kon ñooñu suñ borom mi ngi leen tag tagg ci jëf jooju ñu defoon mooy ubbi googu ñu ubbi woon seeni kër ñii nga xam ne jóge nañ Makka amuñu fu ñu ay wàccuwaay waaye ñu defal leen loo nga xamante ne nii ñun moom lañuy ñuy tuddee fii ma am na ay aajo yu ñu soxla yoo nga xamante ne nii mënta ñàkk te dafa daar daar la ñoom ñu daal di jug féetewoo loola gënal ñooñu ci seen bopp ni ko alxuraan di waxe aw yusiruna ala anfusihim walaw bii bihim xasaasa donte le na loola ñuy jox muhaajiroon muhaajiroon yi ñoom soxla nañ ko waaye ñoom dañ ko def rek ngir jëmmi yàlla sunu borom sunu borom tagg leen wax ne wa man yuqa suha nafsihi fa ulaayika humul muflihun loolu tamit ñu déggee ci ne njariñal xitma moo dina xitma dafa am asar ruux yi bu muy def muy day am lu muy def ci biir doomu aadama ci ruuxam mooy ki ko man mooy ki nga xamante ne nii yàlla rek moo ko tax a jóg yàlla rek moo tax muy def waaye alali àdduna du ko xëcci dara du ko xëcc ba tax bu yàlla soxlaa muy niig niigal wala muy deng dengal ndax baatu suux boobu nga xam ne moo rot ci aaya bi génn waale li liñ doon wax ci ne ma muy jëf ju am defal sa moroomum jaam loo xam ne amal na ko njariñ rendre ko service te yàlla rek te yàlla rek tax kon dañuy gis ne aaya boobu jëmmal na wala andi na maxnaal xitma sansu xitma ci biir alquranul karim naka noonu am na beneen aaya ci suuratul insaan foofu tamit xitma feeñ na fa waaye xitma fii dafa nekk ala sakl infaq dafa ñëw ci anam boo xam ne dundal la ndax xitma itam dana ñëw ci ñaari anam yooyu yëpp muy mën na nekk lu nga xam ne maddi la lu ñuy teg bët nii nga defal ko nit ki mu jariñoo ko nga def ko te yàlla rek tax waaye mën na dekk loo xam te ne wii la soxla doomu aadama la bu nga xam ne du lu muy moom lu muy dund waaye nga doxal ko ca ba soxlam soose faju aaya boobu mooy li suñ borom di wax ma nuthimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala sukura inna naxaafu min rabbina yawman habusan qamtarira foofu tam itam gis nañ ne ñi suñ borom di tagg foofu dañoo jëfal nit la ku jëfal doomu aadama loo nga xamante ni amal na ko njariñ te mooy nit ku am soxla yi jëfandiku tax kenn ku ne xam ne ne doomu aadama loolu bokk na ci soxlaam yi nga xamante ne ni du tàqoog moom mukk muy at-ta'am nga gis ku ko fa taxawu defal ko ko te yàlla rek tax loolu tamit da ngay gis ne day ñëw dugg ci biir euh, alxitma te muy ñaari yoo nga xamante ne suñu borom daf ko andi fi maaradil madda daf ko tagg fi mu leen koy fi mu ko andi aay yi toujours daf leen di da ngay gis daf leen di tagg daf ko yëkkati di wone solo soo xamante ne nii maanaam jëf jooju am na ko te mooy jëfal sa moroomum doomu aadama jëf joo xamante ne nii amal na ko njariñ te yàlla rek nga ci jublu jublu woo ci mu sant la jubluwoo ci ak pay jubluwoo ci lenn daal lu weesu maanaam li nga xamante ne nii mooy jëmmi sunu borom subhaanahu waaye dangay gis ci beneen aaya tamit nga gis suñu boroom di fa tagg def te yàlla rek tax defal nit lu lu ko amal njariñ te yàlla rek tax te ñun moom loolu la ñuy tuddee alxidma muy lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wax nañ léegi ne xidma am na ci li nga xam ne maanawi la kenn du ko gis waaye am na ci li nga xam ne maddi la looy jël jox ko doomu aadama mu jariñoo ko loolu bokk na ci al infaq danañ ci agsi ci biir da ngay gis fi ko Serigne tubaab am na fi muy wax wax ci wàllu xidma buntu ba mu ko dugal daf da ngay gis mu tudd fa al infaq ak as ak li ñuy wax silatu rahim gis kon aaya bi euh, anasirul xidma feeñ na ci mooy defal nit lu nga xam ne da koo amal njariñ bi nga koy def tamit yàlla rek moo tax nga def def gi nga koy def tamit li tax li wane ne yàlla rek moo tax nga def ko mooy loola day nekk lu nga xamante ni loo am aajo la loo am soxla la nga gis dafa mel ne euh, solo sim am ci biir lislaam àgg na ci balaa nit kee mën a nekk nekk muslim dëggantaan faw mu doon koo xamante ni nii day def ma dafa mel ni daf ñuy delloo ci addis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne laa yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kenn ci yenn gëmam du mat li feek demul ba àgg ci darajay li mu bëggal boppam li muy defal boppam noonu lay defal moroomu jullitam da ngay gis ne loolu xitma la loolu noonu xitma la ndax nit ki bu àggee ci bu demee ba nga xamante ne nii lépp lu nga xam ne mu ngi koy defal boppam attan na ko defal moroomu doomu aadama rek loolu tilqa yan dafa nekk koo xamante ne ab xaadim la mooy day nekk koo xam ne kon ci biir dundam fu mu toll mi ngi jëfal nit ñi loo nga xamante ne nii amal na njariñ te yàlla rek te yàlla rek tax kon loolu danañ ci dégg ne kon xitma day nekk ci al maddiyaat mooy li nga xam ne mën nañ koo teg bët di ko gis waaye mën naa nekk tamit ci al maanawiyaat mooy loo xam ne nit du ko gis waaye soxla soxla la ci moom soxla am la soo xamante ne nii ku ko fa ku ko fajal mu amal ko njariñ waaye ni nga xamante ne noonu la alquranul karim indi ay aaya yu nga xamante ne nii day indi maxnaal na naka noonu danañ ko gis tamit ci hadiis rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam bokk na ci addis boobu ñu tudd léegi waaye bokk na ci tamit beneen addis bi nga xamante ne nii junj na maxnaam xidma feddale bu baax a baax ne dafa am asl ci lislaam dafa am solo ci ab jullit ngir ak gëmam mat sëkk ngir mu nekk jullit bi nga xamante ne nii al al muslim al mansuur bi nga xam ne moom la yàlla sunu borom bëgg faaw rek mu yor jikkooy xidma mu nekk ko nga xamante ni nii day def xidma loolu bokk na ci addis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne al ma daama al abd fi awni axi yàlla mi ngi ci ndimbalal jaam bi li fekk jaam bi mi ngi ci ndimbalal mbokkam maanaam li fekk jaam bi mi ngi nangoo liggéeyal mbokkum mbokkum jaamam rek suñu boroom moom itam day nekk ci wetam di ko fajal ay soxlaam di ko saafaraal ay ay jàngoroom ak ay bëgg-bëggam danga gis beneen beneen addis yonent bi sallallahu di wax ne alxalqu iyaalullah wa xayrukum anfa'ukum li iyaali mindeef yi ñooy njaboot suñu borom te ñi gën ci mooy ñi ëpp njariñ ci njabootuk suñu borom bi te yaakaar nañ ne am njariñ ci doomu aadama yi moom mi ngi tàmbalee waaye mi ngi jeexee ci di leen di leen liggéeyal kon da ngay dañuy gis ne kon euh, xitma lu am aslu la lu am makaana la lu am solo la ci biir lislaam lu ci cosaanu la nekkul rek lu nga xamante ni dafa feeñe ci biir tàmbalee rek ci sëriñ Touba ndax sëriñ Touba lépp lu ñu dégg mu di ko wax donte leen baat yi baat bi nii day baat bu bees ñun xamuñu ko woon ci biir li ñuy jàng ci alxuraan ak ci addis waaye boo ko gëstoo ba ca biir day day nekk jëmmalu lubbul alxuraan ak xaddis day nekk dëgg-dëgg alxuraan sax ak xaddis loolu xañ na la ko waral mooy ak déggam gu matale alxuraan ak xóotam ak ni nga xamante ni noonu la noonu la istiaabe noonu la représenté alxuraan ak sunna ba tax na bu ciy bu ciy def moom la bu daan yokkoon mu jaddidan mënut mënut a ñàkk mu nekk ci ko xam ne dana ci indi loo xam ne ñun ñun ñii duñ ko ci duñ ko ci mën a xam wala day bees ci ñun waaye boo gëstu tuuti rek dafa lay wanaat da ngay gisaat euh, ban barab la tollool ci biir alquran ak hadis. xidma nag bu ñu ñëwee ci mbindum sëriñ tubaa nag moom moom dañuy fekk ne dafa fes dell ak tudd baatub xidma ci boppam. li mu rot ci bindi sëriñ Touba bokk na ci mufradaat yi nga xamante ni Serigne Touba jëfandikoo na ko lu bari ci ay bindam waaye yemu ca daf koy digle daf koy digle ci ay détails sax wax njariñam ak li nga xam ñi nga xamante ni fa wet yi nga xam ne fa lañ ko war a jëme wala ci wet yi nga xam ne fa la ëppee solo mu jëm fa mooy ñi nga xamante ni jullit bi sopp nañ mu di leen liggéeyal ak njariñ yi nga xamante ni da koy da koy jural ki nga xamante ni mooy def xidma te mooy alxaadim gis nga dañuy gis Serigne Touba muy digle liggéeyal boroom xam-xam yi ak nit ñu baax ñi ak ñi nga xamante ne ni dañ ñoo féete ak mag waaye yemu ca sëriñ bi dangay ngay gis ne day digle liggéeyal insaan rek lépp luy doomu aadama rek bi xaddi nasar an ay intibaar doo ci xool sax benn intibaar doomu aadama la rek wala sax mbindeef la rek sëriñ bi day digle ñu liggéeyal kooka liggéeyal ko mooy lan mooy ñu amal ko ñu amal kooka njariñ loo nga xamante ni njariñ la duñ ci seet cant gum ñuy sant wala lu ñuy am ci moom wala leneen loo nga xamante ne nii rek day génne wajhullahi subhanahu wa moo tax dañuy gis ci biir nax ju xaaj téereem bu am solo boobu nga xamante ne nii ma damay faral di wax ne ci biir maktabal islamiya ñi bind ci al adab al adab am bëri na waaye sëriñ Touba ni mu dajale su'ab su'abul adab suluk al muslim soxab yi yi muy séddalikoo yëpp yëpp ni ko nax ju xadaayal xaaj euh, dajale gisuma wala dégguma benn musannaf benn téere bu ñu taalif ci wàll woowu loo xamante ni ni nax ju xadaayal xaaj dajale dajale na ko muy téere boo nga xam ne bu mat te bàyyiwaat xel la bu ñu mat a gën a jàngaat la gën cee delluwaat ndax dafa mel ne day jëmmal ruuxul islaam te mooy li ñuy wax al jaanibu suluk ci ci doomu aadama téere boobu bu ñu ca delloo da ngay gis Sëriñ Tuubaa mu fay digle liggéey wala liggéeyal ndax alxidma ñun dañ koy faral di wax liggéey waaye booy xool ba ci biir dëggantaan liggéeyal lañ war a wax ndax dafa doon loo xam ne ci kaneen la jëm sëriñ bi mi ngi wax ci nax ju xadaayal xaaj wazur xiyaaral wax saalihin waxdimhumu lillahi jalla kulla hin di digal kiy jàng jullit bi taalibe bi muy yar di ko digal di ko xiir ci muy siyaar tànneefi boroom xam-xam yi ak nit ñu baax ñi waaye di leen liggéeyal waaye gis nga ni mu indee li war a tax xit ma jug mooy lillaahi la yàlla rek moo war a tax mooy jugal liggéeyal leen mooy dox doxal leen seeni aajo seet loo xamante ni soxla nañ ko bëgg nañ ko nga jug ca doxal leen ca ba loola antu nga def ko te yàlla rek a tax nee na Serigne Touba mi ngi koy digal bépp jullit waaye rawatina bépp taalibe waaye da ngay gis ne romb la ne ko boroom xam yi ak nit ñu baax ñi waaye dangay gis mu indi ko ci amatu naas foofu lay wax naan wa haysuma saahabta qawman fi safar fa kun mu'inahum ala kulli watar wahdimhumu wara'a rawahilahumu wa aadinam taxatahum ba'dahum mu ne foofi ànd ay nit ngeen di tukki loolu dañ ciy déggee ne buñ tukkiwut tamit buñ nekkee ci barab tamit nit ki war na mën a def li nga xamante ni mooy xidma mu ne nanga leen di dimbale ci bépp soxla bépp aajo boo nga xamante ne nii ñooñu nga àndal di tukki am nañ ko na nga leen ca liggéeyal moom la andi na wax di wax di mu xumoo dee leen liggéeyal dee leen liggéeyal ndax dañuy wax sayyidu naasi xaadimuhum sangu nit ñu mën di doon mooy kaleen di liggéeyal dee leen liggéeyal te nga leen di sàmmal seen ay bagage bàyyi ko xel ba nga xamante ne nii bu fekkee dañoo tabla tabja ci biir tukki bi ba laaj soxla woon ku leen féete fenn fi yow bu bo yow mi ànd ak ñoom na nga leen féete foofa ndax loolu dafa bokk ci jikko ab jullit jikko yi nga xamante ne nii melokaan yi nga xamante ni day wane ne kii ab jullit xaqan la ndax daf ñuy dellowaat ci addis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi ngay defal nit ki bëgg nga kenn ku nekk la fa féete yow itam nga gis na kon yaa yow mi ngi koy def yaa ngi leen di yaa leen di liggéeyal am na feneen fu muy wax ne waxay suma saaxabta saxsan akbara minka fala tasalluhum waxira fi safarin aw xayrihi fa asira bi majlisin wa bi firasin wasbira boo àndee koo xamante ne nii moom moo la féete ak mat bul deñ di nekk koo xam ne danga koy wekk moo xam ci tukki la wala ci lu dul tukki na nga koy jiital nanga koy bàyyee lépp yar boobu moom lañu gis ci biir murid yi nga gis ne kon al boo koy xool ba ca biir boo delloo ci yenn boroom xam-xam ci biir ak gëstukat ak bindkat yi ci biir yoonu murid nga xam ne ñi ngi ciy def ay ay gëstu dañuy da ci gis ñoo xam ne dañuy gis ne ku mel ne oustaz Saliou Salam day gis ne mën xëj la bi nga xamante ni moom la Serigne Touba jël ngir def liggéey bi nga xamante ni moom la bëggoon a liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi waaye li mu ko wuutaleeg ni ñu ko xamee woon ci ñaneen ñi ci biir lislaam ak mutasawwifuuna yi mooy moom dafa dafa nekk loo xam ne dafa làmb wàllu diine wàllu ruux waaye dafa ñëw ba wàll si ci wàllu ijtimaa ak iqtisaad dafa ñëw ci wàllu société ak économie muy nekkeenu doomu aadama te loolu naka jekk dañuy ñaar yu nga xamante ni mënuñoo ànd ndax doomu aadama dafa nekk kaayin yi moo tax nga gis sëriñ bi moom itam mu koy digle bu baax a baax di ci di ci di ci teg baaraam di wane amuk amuk solo moo tax nga muy muy jàll foofu di wax naan wax dim ko jëmm jooju nga xam ne moo la mag nga nekk ak moom dee ko liggéeyal fii jëm jamihi ma yaxtaaju lépp loo nga xamante ne soxlaam la aajoom la boo ko mënee na nga ca taxaw sa kéemtulaahil kàttan ba defal ko ko dafa doon lu nga xam ne dafa am solo ci dundu ci melokaanu ab jullit ndax boo ko defee tuqdalaka bahadul xaaju mooy tax yow itam yàlla sunu borom dana la tàggatal ñu nga xamante ni ñooy faj ñooy faj say aaju kon da ngay gis ne sëriñ bi jox na lool daraja euh, alxidma ci biir ay bindam di ci sonne dañu fekk ci beneen taalifam te mooy masaalikul jinaan mu fay gën a sax détaillé mbirum ma ak ay ngëneelam da ngay gis ci bunt bi nga xamante ni moom la tuddee as-sadaqa wal infaq wa silatu rahim te mooy saraxe ak dundale mooy jël sa alal jox ko doomu aadama bu ko soxlawoo ak jokk bokk foofa ca biir indi na fa ci biir bunt boobu indi na fa ma nga xam ne kon xidma day dugg rek ci biir lii mooy li doon wax léegi ci biir ni ko alxuraanul karim di indee day lu nga xam ne dafa mooñ dunduk ab jullit xidma dafa mooñaale dunduk ab jullit ab jullit melokaanam lu mu gàtt gàtt war naa nekk xaadim war naa nekk koo xam ne day servir li nga xamante ne nii moo ko ñoom lay dundal ci kem nu mu ko nu mu ko mane ci biir Masaalikul Jinaan ci bunt boobu dangay gis sëriñ bi di wax ngëneel yi nga xamante ne nii xidma am na ko muy wax naan wa qiila in xadara yowmu lbaari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabada alwara aljawa walqumma naadaa munaadin ayna ahlulxidma lilmuslimina fa ajaabu ajmahin fa yuumuroona lil jinaani musrihin mu ne wax nañu ne boroom xam-xam yi saxal nañ ne bu yowmal xiyaam ñëwee ba sunu borom jël siraat teg ko ci kaw sawara nit ñëpp nekk ci tiis ak njàqare ak jaaxle ñëpp kenn ku ne bëgg xettal nee na duñ am lu dul rek am munaadi kuy woote kàddu gu jug rek di woo ñan lay woo ahlul xidma ñi nga xamante ni dañ daan def xidma ñi nga xam ne dañ daan liggéeyal nit ñu baax ñi ñi nga xam ne dañ daan liggéeyal bépp doomu aadama bu nga xamante ne soxla mën nañ koo jàppale ci anam gu ñu ko mën di jàppale te daan ko def te yàlla rek tax mu woo leen bu ñu wuyoo lañ lañ leen di wax ñoom ñëpp wuyu bu ñu wuyoo ñu ne leen yéen fii di bis ñu fi taxaw di régler jëfi jaam yi ba ngeen nekkee àdduna daa ngeen def liggéey boo xamante ni solo sa àgg na ci yéen waru leen taxaw fi seenu fay du lenn lu dul jawal leen rek àjjana waru leen a fekke jataayu xisaab ak yowmal xiyaam ak lépp la ca la ca loolu mbokk yi day wone kon ne xidma li waxoon léegi day mel ne mooy mooy misaal mooy jikko ji nga xamante ne nii moom la sunu borom bëgg jullit àgg fa dëgg-dëgg moo tax suñ suñ tubaa bi mu waxee loolu bu nopp naan fax di mu xumoo turan li wajhi llaahi na ngay liggéeyal jullit yépp bul ci am xaaj seen te yàlla rekk tax faqat li wajhi llaahi faqat bila mannin wala tanaahi muy indi li waxoon ne li tax nga koy def jëm yàlla rek mooy tax laneen du ci bokk doo ci bëgg wu tagg doo ci bëgg daraja du du ak calcul boo xam ne boo ko defee ginnaaw bi dana am leneen loo ciy jële loo xam ne mën naa am sax ki la koy jox du doon ki nga xam ne moo la ko defal waaye def ko rek te yàlla tax te boo noppee bul bul ci def man muy bul ko wax bul ci daytalu tamit muy bul bu mu doon loo xam ne da nga koy def tey bu beneen yoonee nga bàyyi ko waaye na nekk melokaan woo nga xamante nii day ànd ak yow sa giirug dund ci sa ci sa nekkin en tant que ab ab jullit sëriñ Tuubaa nga gis dafa yaatal xiit ma maanaam sensu ma daf ko yaatal ba àggale ko ci nekkiin wu rafet ak doomu aadama yi sax dafa mel ne moom daf koy jàppee xidma nekkin wu rafet ak sa moroomi jullit moo nekkin wu rafet ak képp ko nga xamante ne nii mbindeefum suñ borom la moo bokkal di dund ci kaw suuf moo tax nga nga gis muy wax naan wa kun li kulli ma yasuu mukhfiya wa kun ma yasuruhum kun mubdiya mu ne ci biir jullit sa biir mbokki jullit sax fexeel ba lépp loo xamante ni day bu feeñee ci yow bu génnee ci yow daf leen naqari nga nëbbu ko fexeel ba bu mu feeñ maanaam daal jullit bi war naa dund ci biir jullit yi te du leen lor ci genn wet dara lu nga xam ne ngaañ lay doon du jógee ci ñoom loolu tamit bu ñuy setantal day mel ne sëriñ bi daf ko dugalaale ci biir mafhumul xidma mu wax ne wa kullu ma yasurum kun mubdiya lépp loo xam ne day bégloo jullit yi lépp loo xam ne day amal njariñ doomu aadama bi na koy feeñal na koy na koy fésal anam yi nga xam ne mën nañ koo mën naa dugg ci biir xidma te ñu tuddoon ko léegi muy infaq ci lay wax naa wa kullu man waafaaka littidaai fasbub alayhi matar al ataai képp ku dox ba ñëw ci yow di sàkku dara di sàkku ak soxla dafa am soxla loo xam ne xañ na ala la koy def nee na na nga sotti ci moom tawu joxe Sëriñ Tuubaa dafa doonoon ku tabe ku xër ba nga xam ne lii da ciy feeñ danañ ko gis sax ci biir ab euh, ci biir moom ci boppam fi muy ñaanee suñu borom euh, mu def ko mooy koo xamante ne day liggéeyal jullit yi ndax muy wax ne in kunta saaxinan bu la ko yàlla man loo na nga def lii ma la wax wala tahtakiri maalan ila xaddin li xafi darari bul denc alal mukk jëme ëllëg ngir ragal lor ne bu ma ko joxee kat bu subaa du ko am ndax yàlla suñu borom mi la ko joxoon tey bu subaa mën na la koo joxaat moom la wax nii ne li annahu subhanahu wa ta'ala huwa allazi ataka saakal mala ndax yàlla suñu borom mu màgg mi te tedd moom moo la jox alal jooju kon delloowaat ko ci njabootam gi nga xamante ne nii mooy mooy mbindeefam yi te def ko rek te yàlla tax bu baneen yoone dana la joxaat wa ma say min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khayru raziqin lépp lu nga xamante ni jox ngeen ko ci yoon yàlla rek suñu borom dana ko wuutal ndax yàlla moo dàq wërsëgale waaye Serigne ci jàngale xitma ak feeñal solo si mu am ak meññatam ak yool bu màgg bi nga xam ne am na ko ca yàlla waaye dafa mel ne moom daf ko taban nii liñ doon jund léegi daf ko jël adopté ko def ko mën manhaj bi nga xamante ne nii mission ci àdduna ci la koy jaaral loolu moo tax dafa mel ne niñ ko xamee ci moom xamee ko ci ci faneen moom dafa mel ne xitma day lu nga xam ne daf ko boole ci mbiram mépp ndax boo xool mbiram lépp xitma sax la koy tudd la koy la koy tuddee da gis ne dafa àgg sax ci ñaan boroomam mu di ko xéer ci liggéeyal jullit yi ci waxtu mu man di doon mooy tax foofu lay ci loolu lay wax naan wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma yow sunu boroom yàlla nag ñu xiir ci ñuy liggéeyal jullit yi saa su ne ak di leen yërëm dañuy ñaari baat yu nga xam ne dañoo dugglante xidma ku nga xam ne amul rahma daanaka du ko mën a def ku amul almahabba fillah tamit daanaka du ko mën a def moo tax nga gis sëñ bi ci bayudi bi mu ñaanee suñu borom mu ñu ci ñuy liggéeyal maanaam jullit yi waaye tamit ñu nekk ñu nga xam ne yërmande la ñuy doon ci ñoom dafa mel ne xitma ak euh, euh, xitma dafay juddoo ci biir raxma bu nga xam ne doomu aadama bi am na ko ci ay moroomu doomu doomu aadamam kon ci ngir dugg rek da ngay gis ne sëriñ bi euh, xidma mafhum boobu la am moo di ne nit ki dafa war a doon ko nga xam ne day fu mu toll day noppi day waaj ngir mën a defal moroomu doomu aadamaam ci kemtulaay kàttanam fajal ko ay soxlaam dox ci ay aajoom te yàlla rek te yàlla rek tax kon gis nañ ni ko alxuraan indee ni ko addis yonent bi sallallahu alayhi wasallam andee waaye ni ko sëriñ Touba jàngalee leeral ko ci biir ci biir ay bindam kon léegi bu ñuy ñëw ñu dugg ci biir mawdoox bi nag te mooy xitma ci biir yoonu murid dañ koy tàmbalee rek ci wax ne dafa mel ne xitma mooy mandarga mi nga xamante ni moo mandargaal moom yoonu murid donte la day loo ne lislaam ci biir lislaam la la nekk yoonu murid day mel ne mooy tariqul xitma yoon la woo xam ne lépp mu ngi tënku ci alxitma fondement la ci boo nga xamante ni mënu cee ñàkk wala boog mooy mooy lépp sax ci biir yoon bi te loolu du du doon lu kiimaane ndax bu ñu xoolee ki nga xam ne moo taxawal yoon wi di Cheikh Ahmadul Xadim boo delloo moom rek moom mooy alxadim moom ci boppam ci biir turam wi nga xam ne moom la jël en tant koo xamante ne nii day dafa ñëw ngir dox ak mission ci kaw suuf te te mu def ko ginnaaw bi nga xamante ne nii dafa ci la def rupture am boobu ñuy wax mooy bi nga xam ne ñëw na jamono. fekk fi lislaam fekk fi ay jullit fekk fi ay boroomi xam-xam mu jaar ci nit ñu baax ñu fenn fu ne mu jaar fa waaye dama dem ba gis ne li lislaam soxla faaw mu am waneen doxin yàlla nag may ko moom mu mu mu mu àgg mu àgg foofa ba taxoon dafa mel ne dafa daggoon digganteem ak li fi nekkoon ni ko Seex Abdul Ahad di waxee ci benn waxtaanam naan bayit woowu nga xam ne sëriñ bi wax na ko muy shahidtu anna allaha rabbul xalqi wa anna ahmada rasulul xaqi bis ba mu ko waxee da daanaka aw melokaanam ak ginnaaw bi dafa wuute ndax ba mu ko waxee rek dafa jël bayit bi di ko dund muy dafa mayatul kenn dara ci boppam boo génnee cadre yàlla ak yonent bi li muy may nit ki ci boppam daal ci biir yàlla ak yonent bi lay doon yàlla rek a fi nekk yàlla rek ay buur moom rek lañ war a jaamu waaye ni ñu koy jaamoo ak anam yañ koy defee yépp mooy ni ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam andee ni ko yonent bi sallallahu alayhi jàngale yonent bi rek kon mooy ki nga xam ne mooy wommate jëm ci yàlla te kon jot na nag ñu delluwaat ci yàlla waaye nañu delluwaatee ci yàlla mooy demaat fekk li yàlla yónni woon yonent bi sallallahu la wasallam ñu jël ko indiwaat ko ba mu ba mu jëmm kon da gis ne loolu tax na mu daal di soppi aw turam tudd Abdullahi wa xadimu rasuli foofu nag nga daal di gisee ne xidmaam kon mënta na ñàkk mu doon loo xamante ne nii day nekk mandarga mi nga xam ne mooy mandargaal yoonu murit ndax dunduk Serigne Touba gépp xidma la. liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi xidma nag bi maanaaha al max maanaam dëggantaan ba nga xamante ne ni jafe na ñu xam mooy li ma doon junj léegi nga xam ne ba suñ jëm tey jii rek ba tey jii taarif xidma taarif bu leer naññ taarif maane jaami maane ba tey dafa mel ne àggoo àggag guñ ci ndax ni ma ko waxee léegi day mel na dafa def dafa mel na loo xam ne moo moo moo téeñal moo mooñ lislaam moo mooñ liggéeyub Serigne Touba te mooy yoonu murid nga xam ne dimension yi mu am yépp jafe na lool lool lool nit ki eh, peeg ko Seexul Xadiim nekk gi mu nekk di alxadim xadimu rasul dafa tax mu nekkoon koo xam ne daawul xaar dara ci liggéeyal lépp lu mu mën a doon ak képp ku mën a doon ci biir bii ab yi nga xam ne ci la nekk ci beneen anam mën nañoo wax ne moom dafa mujj ci ci biir xitma boobu mu mu mujj nekk loolu muy wax saa nafin bi laa darar koo xam ne njariñ kasa ngay doon loo xam ne du ànd ak lor loolu nag mi ngi juddoo ci ah, kii boobu mu jël man xaj boobu mu jël ngir liggéeyal ko yonte bi mooy al alxadimiya li nabi sallallahu alayhi kon dana jéem a gis ci li ci topp nii moom Serigne Touba nan la doon defee xitma alxitma hinda Seyxul Xadim bu ñu gëstoo tuuti ñu xaw a seetantal da ngay gis ne mën nañoo séddale alxitma hinda Seyxul Xadim ñaari xeetu xitma xitma bu njëkk bi xitma xaasa la dafa am fu lu ko tax a jub te loolu maa ngi ci jublu liggéey bi nga xamante ne nii moom la doon liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi mooy xidma bi nga xam ne moom daf koo rek ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam te façon boobu mooy bi nga xamante ne nii mooy représenter mission moom ci kaw suuf moo ko tax a ñëw ci àdduna te sëriñ bi junj na ko bind na ko ci ay bayit yu bëree bëri bokk na ca fi sëriñ bi di waxee ne ubaahul yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa bis ne ko tey maa ngi jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéeyal ko di ñaan sunu borom nag mu may ma al wafa ma matale kóllë rek jaayante googu te mooy liggéeyal ko liggéeyal gi mooy lan danañ ko indi ci kanam te mooy taxawal diine ji wutu fi yonent bi sallallahu alayhi ci beneen ba ji danga gis mu wax ya'budu kullillaha rabbil alamin inshaahu bi xidmatil haadil amin sama lépp day jaamu yàlla mi nga xam ne mooy booru buuru mbindeef yi wala sama lépp dana jaamu yàlla mi nga xam ne booy buuru mbindeef yi bu soobee yàlla waaye maa ngi koy defee ci liggéeyal alhaadil amin te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faneen nga gis muy wax awaluma bihi ibtadal awaluma ibtada bihi alqadimu taalluqun bi man lahu taqdimu wa azhara alxidmata aama jaysasin wa qalbuhu atmaraha min asasi di wax xidma moom ni mu demee ak moom dafa doon loo xam ne ni ñu ko doon junjee léegi da day day man xëj bi nga xam ne ci la fas yéenee jaarale ab liggéeyam bi nga xam ne moom la liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi moom la waxaat yeneen bayit naan sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna saafian li qawmi wa an akuna qaadiman fi daw mi loolu moo ñuy wonal ne kon moom xidma mooy mooy léppam mooy mooy mbiram mooy léppam moo taxit ci biir yoonu murid faaw mu doon lu nga xamante ni lu ciy fés lay doon sëñ bi wax na ci bayit yu bëree bëri ci biir xidma wax ne sax xidma mooy diineem diini ya xidmatu nabil maqbuli bi maa li yaxtiira min as-sabili sama diine mooy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam yi nga xam ne moom la yàlla nangu ay mbiram mooy képp kuy ñëw ci yàlla te jaare woo ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom du ko du ko nangu ndax moom moo teewal suñu borom waaye maa ngi koy defee ci li nga xam ne moom la suñu borom tànn te mooy te mooy lislaam yahdimuhu al fuaadu minni wal yadu ila al jinaani wa hudaahul afyadu sama xol sama loxo dañuy liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba aljana topp ko jaare ko nag ci juba bi nga xamante ne nii moo ëpp njariñ lépp lu dul moom da gis sëriñ bi àgg na ci wax ne xitma moom li tax mu jël ko du loo xamante ne nii rek euh, lu lu asaar la wala loo xamante ni dafa gaar ci ay mbiram wala en tant que ab jullit nii rek mu di ko def waaye am na beneen ahmee bu bu ëpp solo muy daf cee am digal te loolu mooy moom la bayit wi di leeral mooy li mu wax ne alal la si talaba kaw niyal xadim lahu salaama sil bariyatil xadim yàlla na salaatu salaam nekk ci yonent bi nga xamante ne ni moo sàkk ma nekk xadimam ma nekk liggéeykatam kon ci ngay gisee ne kon xidma am na beneen mafhum bu ëpp ni ñu ko xamee ci l'islam donte la loolu day ñëw dolleeku ci mafhum bi nga xam ne moom la amoon ci l'islam du génn cadre l'islam ba léegi ndax sëriñ bi léppam la waaye da gis ne sëriñ bi moom jëlee na xidma beneen anam bu nga xamante ne nii dafa mel ne moo nar a déterminer lépp li nga xamante ni moom la nar a def ci ab liggéey jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak l'islam liggéeyal Serigne Touba nag gi muy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo koy wunn li koy wunn mënees na koo tënk ci taj tajdiidu diin mooy beesalaat diinay lislaam ba mu mel ni nga xamante ni noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam indee woon ndax nit ñi mën a jariñu ak aar ko ba lépp loo xam ne daf ko yàq du ci dugg waaye yëkkati ko tamitam tabax ko ba mu kawee ndax nit ñi mën a dund ci biir jubug lislaam gi nga xamante ne nii doomu aadama mënta am mucc adduna ak àllaaxira ci lu dul loolu te jub googu nga xam ne mooy lislaam di diine waxtu wi Sëriñ tubaab di feeñ dafa nëbbu woon mel na ne pëndub biddaa yu bari yi ak ngëm yàlla gu néew doole gi ci xolu doomu aadama yi te dara warlu ko lu dul sori gi ñu sori diine xaru diin ak li nga xam ne moo tax ñuy wax diine te mooy xol la cay wàllu pas-pas ak ak pastéef ak iraadatu laa fi kulli shay nga xam ne yàlla rek ngay bëgg moom rek ngay moom ngay dàkk ci lu man di doon dafa mel ne loola jamono bi sëñ bi di ñëw dafa dafa fayoon dafa wala boog léeratutoon loolu la Sëriñ Tuubaa sax di jun ji

la nga xam ne moom la yonent bi la alayhi wasallam nekkoon te da dara waralu ko lu dul réer gu bari rek ci biir nit ñi a gis faneen muy wax ci tasawud subbaan tanabbahu yaa ayyuha subbaanu xaadukumoo ilal hudal mannaanu fi anna sunnata nabiyina al amin alayhi afdalu salaatu kulla hiin kaadat tura karasmi daarin qad xafa fi sa zamani li mudiyil unafa isturika ixtifaau asaari salaf li bidahin qad suyinat bayna al xalaf waxambaane yi yàlla na suñu boroom wommat leen jëmal leen ci ak jub yewu leen ci menn mbir mbir moom mooy lan mu yewu leen ci ne sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxambaane jamono jooju lay doon waxal ak lii ñëwaat ci ginnaaw bi yëpp yewu leen ci ne sunna si yonente bi sallallahu alayhi bu doonoon rëddu kër rëddu kër woo léegi dafa mel ne ràpp na ba daanaka seeni borom bu ñu fa ñëwaatoon mënuñoo xam kër gi fan la tàmbalee woon ak fan la yem te dara waralu ko lu dul ñu baax ñi nga xam ne ñoo représenté woon l'islam ñoom ñoo ko jële woon ci yonent bi sallallahu alayhi mu mu def ko ci ñoom mel ne daf leen ko ndox la moom leen jox mu naan ba seenu yëngu seenu dal seen lépp l'islam la ñooñu dem nañu te bi ñu demee ñi fi des dañoo bàyyi di topp ci seen ay jéego loolu nag ba mu yàggee moo tax mu dem a dem ba diina ji nekkatu fi waaye ay bidaa mooy loo xam ne bokkut ak sunna bokkut ak li yonent bi sallallahu alayhi wasallam andi woon te li yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek mooy li nga xam ne ci doomu aadama yi war a tënk ci biir ak dundam waaye loola ña ñu baax ña ba ñu demee ñi ci topp ñàkk leena topp tax na ay bidaa ñëw bidaa yooyu dama dem ba rafet ci bëtu nit ñi ba mujj dafa mel ne sax loola rek mooy dëgg dafa mel ne loola ñëwaat na ci suñu jamono ji dama dem naa dema dem ba nga xam ne dëgg-dëggi diine nekkatul li nga xam ne mooy mooy jubluwaay li ëpp ci doomu aadama yi wala jëw xar ba muy ruux ga dëggantaan nekkutu fi ci anam nga nga xamante ne nii moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyi woon te sëriñ bi fii moom la bëgg moom la bëgg a indiwaat kon loolu moo doonoon mbirum diine ci jamono jooju nga xam ne diine mujj dafa nekk di yaram woo xam ne wala di jëmm joo xam ne amut ruux ci jamono booba te moom rek moo man mu ci la doomu aadama mën a xettali ko kon pexe amut faaw rek mu am koo xamante ne nii moo nar a moo war a jug xettali xettali nit ñi ndax xettali diine ndax bu diine xettali ko nit ñi mën a xettali ko te ca booba jamono nag mënul woon a doon kenn wala yàlla dogalutoon mu doon kenn moom muxlis boobu kooku nar a sowe nit ñi ku dul Seexul bi nga xam ne coobare suñu boroom moo moo dogal sart yi war a mën a tax loola amaat mu daje ci moom suñu boroom defal ko tawféex jooju moo ko moo ko may daraja yi mu mën a jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante ak moom ci lan ci beesalaat diine dundalaat ko ba nekkaat waxambaane wu dëgër wu nga xamante ne nii day dox ci digg bëccëg lépp lu mu soxla muy muy muy faju ba mën a man nit ñi euh, di àgg ci biir dundu nit ñi mu nekk waaxeex boo nga xamante ni nit ñi dañ koy dañ koy dund ci seenu yëngutu ak seenu dal loolu la sëriñ bi di wax naan lil Mustafa nawaytu maa yu jaddidu sunnatuhul xarra wa inni ahmadu ci foofu la def déclaration wane liggéey bi mu doon wax ne moom la nar a defal yonent bi sallallahu alayhi lu mu nar a doon beesalaatal yonente bi sallallahu alayhi wasallam sunnaam su set wicc soosu nga xam ne alxayru kulluhu fil ittiba yi yépp mu ngi ci topp sunna soosu waaye wasar kulluhu fil ibtida boo ko fi nit ñi bàyyee rek daanaka ay wépp jublu si na leen Serigne Touba wax ne nag sunna soosu sama yéene ak sama liggéey mooy fas yéene jug beesalal yonente bi sallallahu alayhi wasallam sunnaam su weex tàll soosu noonu waaye nga gis ne Serigne bi ci biir bayit woowu jeexale na ko ci loo xam ne junj na ne moom tajdiid boobu mu nar a def da ko mate na ko sëkk mate na ko sëkk te mooy wax jooju mu wax na wa indi ahmadu dafa mel ne am na isaara latifa bu ci am benn junj bu nga xam ne bu sew a sew la boo xam ne dafa mel ne man ci sama dégg sëriñ bi wane na ci na bi muy wax lii moom mat na sëkk sëkk sëkk ci jëmmalaat diine l'islam ni ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam andee woon ci kaw suuf loolu tax mu naan diinun siwaa islaamihi laa yuhmadu hindal ilaahi wa bihi nujaddidu gën a feddali mu yitteem ci kaw àdduna ak doxam moom mooy lan ab liggéeyam fan la jëm du lenn lu dul dundal sunna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala beesalaat diine lan la yeesal mooy loolu ñu wax muy diine diine ñetti xaaj la ni ko sëriñ bi jàngale te mooy liimaan bi tawxiid wal islaam bi fiqh wal ihsaan bi tasawuf loolee sëriñ bi andi na ko wax ne lii yii laa yii nga xam yii ñu mooy yi nga xam ne moom laa fas yéenee beesal foo la wax naan ujaddidu tawxida wal furu'a ma fin xawaa buruha danaa beesalaat tawxid muy gëm yàlla te moom mooy mooy fondement wu l'islam gëm-gëm boobu mooy li nga xam ne bu saxee ci nit ñi ci anam gu wér ga nga xam ne moom la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale woon rek lislaam commencé naa dundaat tàmbale naa dekkaat la cay topp du doon lu war a jafe te mooy alfuron te mooy fiqh ak tasawuf mi nga xamante ne nii balaa lislaama rafet balaa taaru tasawuf daf cay daf cay mën bokk waaye nan la ko sëriñ biy defee foofu it sëñ bi junj nañu ci tuuti ci baydu mi wax naan yabusu ulum ulum ad mu xatti mujaddidan li nahji nabi bil xatti israsmo xafa sama mbind day yulliwaat day yulliwaat dafa mel ne làqu woon na waaye daf koy tuur dafa bëgg wax ne amul lenn lu muy bàyyi lépp lay génnewaat ci diine waaye ci anam boo xam ne anam bu yees lay doon bokkut ak nii ñu ko xamee ci jamono ndax diggante bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jamono ji mu nekk yàgg na yàggaay boo xam ne tax na lu bari ci diine raaf na ràpp na nit ñi xamatuñu ko moom moo wax nag ne mbindam dana dana yulliwaat xam-xami diine yooyu yépp mu jublu ci lan beesalaat yoon wi yonent bi sallallahu alayhi demoon waaye mi ngi koy defee ci bind ko ak rëddaat ko ba mu leer nañ ndax rëdd wa moom jamono ji ñu toll ràpp na kon ñu gis na noonu la sëriñ tuubaa ilaane mooy bérale ne moom kat jug na laxasaayu fas yéene liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye liggéey bi lan lay doon mooy dundalaat jàngale alquranul karim indiwaat rëddaat maalimu sunna mooy yi nga xamante ne nii moo moo moo moo moo tënk sunna si yonent bi sallallahu alayhi wasallam te far na ci jamono jii ñu ne mu rëddaat ko ba mu leer naññ génnee ko ba mu ba mu fees leer naññ biir ñépp waaye du ca yem waaye mu soppali ko muy jëm ju nga xamante ni day dox ci kaw suuf mu nekk waaqi muy lu ñuy dund loo xamante ne nii ku làmbu daj ko ku xool gis ko ku dox ku dox dégg ko loolu mooy li mooy xitma bi nga xam ne moom la Serigne Touba laxasaayu ngir fas yéene koo defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la ñuy wax ne mooy moom laa tudde ne xitma xaasala ndax am na beneen am ma bi nga xam ne danañ ci egsi ci kanam waaye ci yenn jumtukaay la ko Serigne tubaa doon defee moom xitma boobu. sëriñ Touba jëfandikoo na ci xidma ñetti mbir ba ca jiitu mooy sulookam moom ci boppam sëriñ bi ci boppam suloo sulookam moo jiitu ci indiwaat diine ndax sëriñ Touba ku koy jàngat wala ngay setantal ci mbiram te loolu mooy li nga xam ne moo ñu ci yéem moo ñu ci yëm te yëm ci ñam ñam jamonoonteel yëm ci boroom xam-xam yi yëm ci képp ku nga xamante ne ni dangay jàngat doomu aadama rek mooy melokaanam melokaanam moom ci boppam. dafa mooy li ma doon wax ci ne li mu wax ne wa inni ahmadu jooju sunu borom may defal na ko tawféex yi mu dox ci yàlla ak ci yonent bi ba àgg àgg goo xamante ne nii man niñ daan tajdiide diine ci ci taarixul islaam moom dépassé na loola muy daanaka jàngalewaat yenn yi ci diine jàngale genn wet wala yenn mafaahim yi nga xam ne jum nañ ci ñu leeralaat ko waaye moom dafa mel ni bii yoon dafa indi beneen sens sens boo xam ne mooy la woon Makka ak Madina ñëwaat ci kaw suuf lawoon woon ak Madina muy jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam di doxaat ci kaw suuf te yonent bi sallallahu alayhi nekkatu fi léegi faaw rek am ko nga xam ne moom mooy am euh, tawféex yi ak àgg ci suñu borom ak ak jokkoog suñu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam jokkoo goo xam ne day mel ne ñoom dañuy feeñ ci yow dañu mel ne jant buy tàmpe ci yow te Serigne Touba loolu la loolu la defoon kon sulookam doonoon sulook boo xam ne lépp sunna la amul benn détail bu mu bàyyi nga gis ko mu nekk koo xam ne dafa topp sunna ci lépp ci maanaa yi gën a sew ci biir sunna du ko du ko bàyyi du ko bàyyi ginnaaw lépp lu indiwaat ci lépp lu man di doon tàmbalee ko ci li ñuy wax pas-pas te mooy lépp mooy fondement wu diine ba agsi ci détail bi gën a simple ci biir dunduk ab jullit te yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon misaal mi Serigne Touba andiwaat na ko ci suluk bi nga xamante ni moom moom la nekke woon ci kaw àdduna doon sun na soo xamante ne nii dafa daan dox ci kaw suuf mel na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo dellusiwaat àdduna te loolu sëriñ bi moom lay junj di wax ne laysat liyal yawma xaajaatun uammiluha si waxtifaika xafwal qalbi wal badan bis ne ko tey amatuma jenn soxla joo xam ne dama koy toppatoo wala ma di ko bàyyi xel wala mu may tee def dara lu topp la yow yonent bi sallallahu alayhi xeeñtu sa sa mbóor xeñtu say jaar-jaar waaye xeñtu goo xamante ne nii nag xeñtu xol la ak yaram loolu nag max naa mu yaatu la mu kawe moo xamante ne nii man du ma ko déggee lenn lu dul rek dafa andiwaat yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu mel ne yonent bi sallallahu alayhi mooy dundaat kaw suuf ni nga xam ne noonu la ko ñi ko doon tagg naari gànnaar yi ak waykat wolof yi di wax ne xarfan bi xarfin dafa mel ne yonent bi sallallahu alayhi moo ñëwaat jamono loolu moyen bi sëriñ bi njëkk a def ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy fexe gi mu fexe ba dundalaat sunnaam te tàmbalee ko ci moom ci boppam sulóog bi nga xam ne moom ci boppam ab ab doxam nga xam ne ci ay jaamu yàllaam ci pas-pasam ci ay jaamu yàllaam ci ay jëflanteem ba ci ak soloom ci ni ak naanam ay doxam lépp lépp lépp lépp dafa dafa mel ne dafa coppiwaat yonent bi sallallahu alayhi mel na daal li ñuy wax copie conforme la la indiwaat ci kaw suuf kon boobu mooy wasiila bi njëkk bi nga xam ne Serigne Touba jëfandikoo na ko ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi liggéeyal ko ci lan ci beesalaat diine mooy ihya sunna ihya sunna ci lan mooy sulookam moom ci moom ci boppam muy maanaa muy lu muy sulook bu kawe boo xamante ne nii mooy li jaaxal ñëpp ci Serigne Touba ba ba tey jii waaye beneen bi ci topp bu ñaareel bi mooy wërta yam rek ci sulookam moom waaye dafa war a jàngalewaat diine ndax ci anam gi ñu koy jàngalee tax na nit ñu bari li tax a jug diine mënuñu caa nekk loolu tax sëñ Tuubaa indiwaat manhaju nabi sallallahu alayhi wasallam ni sëñ ni yonent bi sallallahu alayhi doon jàngalee ak di yare te mooy lan mooy boole bay na nasari wa tatbiqi mooy li ñuy jàngale ci sunu borom la jóge ay texte la yu ñuy yu ñuy xamal nit ki waaye texte yooyu nit ki bu ko xamee rek yam ca du doy faaw rek mu doon loo xam ne dañ ko ci yar tàggat ko ci màndal ci ay cëram niñ ko waxee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jëloon diine dafa mel ne eh, def ko ci ndox jox saxaaba yi ñu naan sëriñ bi it amaat eh, jëlaat mooy boobu ngir mën a dundalaat diine looloo indi mu taalif taalif yi nga xam ne mooy mu allafaatoo alxilmiya yi mu def ci wàllu xam-xam nga xam ne ñun teel jàng gi ñu koy teel a jàng dana tax ba dañuy jàpp ne ay mooy mooy mooy tàmbale jàng waaye booy xool mooy mooy jeexalub jàng ndax li am solo ci xam-xam li jariñ doomu aadama ci xam-xamub diine loolu la sëñ bi di jël tënk ko ci anam gu gum gën a rafete jox la ko xañ na nag marxala bi ñu koy bi ñu koy jàngee ak ni ñu ko defee tax na ba dañuy jàpp ne euh, moom ay ay ay kii la ay kutub ibtidaaya la waaye déedéet moom moo nekk ci moo nekk ci ximma bi te loolu da gis ñi nga xam ne ñoo yaru ci biir keppaaru sëñ bi balaa ñuy doon waxambaane rek lañuy nekk balaa ñuy doon waxambaane balaa ñuy dëgër rek ngay gis kuñ taseel ku dul ñoom yow yaay roy ci ñoom diina waaye duñ ko roy ci ñow duñ ko roy ci yow loolu mooy dëggal li ñu wax ne moom téere yooyu mu bind ci xam-xam ngir jàngal nit ñi daf caa indi li ñuy wax jawharu diin wa lubbu li am solo ci diin mooy eh, jëw xar ba dëggantaan xol ba lay jël dajaleel la fa ci anam gi nga xam ne moo moo gën a rafet kon ci kaw loolu la indi te taalif yi nga xam ne taalif na ko ci wàllu xam-xam ak daara yi nga xamante ne sosoon na ko di jàngale waaye yëmu ko rek ci daaray jàng nii kase niñ ko waxee léegi waaye bu noppee day am daaray tarbiya ruuxiya daara ji day amaale benn wàllu bu nga xamante ne nii dañ fa yar nit ki ci wàllu ruux taskiya ko taskiyatu nafsa nafsam tasfiya ko ba nga xamante ne nii ba nga xamante ne nii dana mel ni suñ borom bëgg ab jullit mel ko dëgg dëgg dëgg misaalul muslim alxaq bi nga xam ne mooy moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon daara jooju ca la ñëpp nga xam ne ñëwoon na ci moom fa nga daan dem te foofa la ñi génnee ci madrasa alfawjul awal wala aljilul awal min al muridin foofu la ñu génnee mooy ñi njëkk a jaayante ak Serigne Touba topp ko ku masaan a génnee ca daara ju daara jële rek ci daara ji ngay dugg wa jàng alxuraan nag xam-xami diine yi ba noppi rek daf lay daal dugal ci daara tarbiya ruhiya taskiya tasfiya te loolu mooy manhaju rasul sallallahu alayhi wasallam ndax laqad manna allahu ala al mu'minin isba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayaatihi mu jëm ci njàngalem nazari mi walakin wa yuzakkihim daf leen di defar ba nga xamante ne nii dañ yor melokaanu ab jullit xàqan kon suñ bi daal di bokk na ci mooy yi mu jëfandikoo mooy taalif ay téere yoo xam ne dañ ciy jàng waaye sos ay daara yu nga xam ne dañ fay jàngale xam-xam lislaam yi di fa jàngale lépp lu nga xamante ne xam-xam la boo xam ne juri jullit war na ko mën a jariñoo ci kaw ci kaw suuf booba ku jóge ca daara ji rek daa door a ñëw nag ci jaara ji nga xam ne fi la ñuy nag mottalee ab ab ab am njàng wala ab tarbiya te mooy tarbiya ruuxiya ak taskiyatu nas ak tasfiyatu ba nga xam ne day set wicc yàlla rek lay namm yàlla rek lay bëgg ci yàlla rek lay lay bëgg lay bëgg jël ci école boobu la génération bi njëkk génne ci Serigne Touba te mu nekk jiil boo xam ne jiit farid la bu ràññeeku la boo xamante ni ba tey jii dañ ciy joxe misaal ci ay jullit yu nga xamante ni kiimaan lañ ci gëm yàlla kiimaan lañ ci jox seen bopp yàlla kiimaan lañ ci dem ba jeex ci liggéeyal yàlla ba nga xam ne dafa mel ne sax dañoo mujj nekk misaal moo xam ne dañuy refléter al jiilul awal mi na saxaaba ñii yent bi sallallahu alayhi wasallam njëkk na njëkk na defar booy xool ñi nga xamante ni ñoom la Sëriñ Tuubaa njëkk defar ñoom itam xaw nañoo niroo lu bëree bëree bari muy àgg nañ ci maqaamam dagg seen digganteeg lépp lu dul lu dul yàlla jëmal jël seen lépp jëmale ko ci suñu borom sallallahu alayhi wasallam kon boobu mooy wasila saani bi muy njàngale mi ak yar gi defar doomu aadama ba mu mel ni suñu borom bëgg ni ab jullit war a mel waaye ba ca topp muy beneen anam bu nga xam ne moom itam ci Sëriñ Tuubaa lañ ko fekk foofu tamit dañ fiy ñëwaat mooy li ñuy wax ci xitmam xitma ci sëriñ bi ni mu amee beneen sens wala beneen dimension boo xam ne duñ ko gis ci ku dul moom te mooy tagg gim daan tagg yonent bi sallallahu alayhi ak julli gim daan ci moom loolu tamit bokk na ci mooy Sëriñ Tuubaa jëfandikoo ngir liggéeyal yonent tax ñu wax loolu ndax mafhumu madda mooy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak julli ci moom ci Sëriñ Tuubaa liñ ci bokkul ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala tagg rek tagg nit nii rek bokkuñu buñ déggee ñun suñ tubaab mi ngi tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam tagg googu bokk tagg tagg gu doomu aadama di tagg nit di wax ay ay baax baaxam kase wala ay ay maamam di ko taggal ay ay jaar-jaaram waaye wuute na tamit ak tagg gi nga xamante ne nii ñi doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax ñu ngi ko doon tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax tagg tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci Serigne Touba jékki-jékkiwul rek ñëw nii waaye dafa ñëw ginnaaw résultat wu kii la résultat wu ndigal la daf ci am ndigal lu jóge lu jóge ci sunu borom te dafa am objectif boo ko tax a jóg ndax ndigal li moom gis nañ ci bay di ja jàll fi suñ fi suñ Tuubaa di wax ne alal la si talaba kawniyal xadim lahu salama sil bariyatil xadim raama rasulullahi min ilahi kawni xadimuhu wa abdullahi kon ngay gise ne kon te te lii bokk na ci liggéey bi mu koy liggéeyal tagg tagg gi kon ci la ñuy gisee na tagg tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu ko waxee ci Sëriñ Tuubaa bokkut ak laneen bokkut ak baneen tagg wu mu mën doon moo xam ci yonent bi lañ ko jëmee wala tagg rek bi si fa xam waaye ndigal la ko tax a jóg te dafa am objectif bu am solo bu ama am solo bu ko tax a jóg te mooy lan mooy indiwaat photo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci kaw àdduna mooy li doon junj léegi ndax bu ñu xoolee Sëriñ Tuubaa ni muy taggee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ki koy jàng dafa mel ne da sëriñ bi dafa indi jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu taxawaat ci kanamam mu di ko mu di ko gis day mel ne dafa delloo si sëñ euh, yonent bi sallallahu alayhi muy dund ci suñ biir te loolu kenn ku ne ci ñun boo takkoo ak xasida yi di ci seetantal bu baax a baax da nga gis loola da ko da nga ko yëg loolu sax dafa dem na ba ci euh, ni xasida yi mel nga xam ne kiimaan ngi ëpp na ni muy def doomu aadama itam doon na loo xamante ne nii ku dañ koy gis yaanan du loo xamante ne dañu koy misaal wala ñu di ñu ko wala ñu di ko liyaar te loolu la sëriñ bi di wax naan yabu sumtidaahi jumlatan hazaha nabi min an nafi wa huwa al bahru zul jalbi wan nafi sama samay tagg yonente bi sallallahu alayhi day yulli gis nga sëñ bi baat yi muy jëfandikoo war nañ ci dellu bu baax di ko xalaat ya baz daf koy génnewaat lépp lépp lépp teg ko teg ci jumla jumlatan xaasaha nabi min an nafi mbooleem yi nga xam ne sëriñ yonent bi sallallahu alayhi am na ko ci ay daf koy génnewaat teg ko ci kanamu nit ñi ñu di ko gis ndax man cee jariñu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy géej gi nga xamante ne nii lépp lu ñuy ñoddi ci moom la nekk lépp lu ñuy dàq tamitam moom mooy ki nga xam ne moom la yàlla def moo koy dàq mu wax ci beneen bayit naan ya'uddu mazayaka allati lantiha laha madihi allazi alzamtuha nafsa bi sa'i kon daf ci am digal waaye a jug rek mooy li ñu wax léegi représenté waat yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala feeñalaat ko ba nit ñi ni ni ko ni ko adduna sore nii mu jege ko mu doon loo xamante nii du nekkati rek lu ñuy nettali nii ay xibaar yoo xamante ne nii xibaar jaaf fa lay doon waaye day nekk loo xam ne luy dund la bu buñ ko nettalee wala bu kàddu gi àddoo rek day am jeexital ci xolu ki nga xamante ni moo koy dégglu mu def ci moom asar ba tax bu ca jugee la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def bu toogee yont bi bu toogee saxaaba yi ak nit ñi xasa tagg gi mu koy tagg di ko def moom itam ci xol ñi nga xamante ni ñoo koy ñooy dégg tagg yooyu ak di ko ak di ko moo tax ngay dégg mu wax yaa akramal xalq inni maadihun lakama ahya bi madhin wa dabbin bil qasidaat yow mi gën a tedd ci mbindeef yi man de dama dama lay tagg li fekk maa ngi dund saxrula inni xaadimun lakk danaa la liggéeyal li fekk maa ngi dund ci lan ci tagg la tagg la ak défendar la ci ay xasida yoo xamante du niroo ak xasida yu fi masa jaar sëriñ bi am na fu mu ko junj ne képp koo xam ne jàpp nga ne mën ngaa liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liggéey bu mel ne bi ma ko liggéeyal nee na kooku dafa mel ne sëñ bi nee na delloo naa njortam loolu ci ne loolu mëntat a nekk ndax liggéey bi ma ko liggéeyal liggéey bu xaas la boo xamante ne nii dama cee am digalal sunu borom te dafa am lu ko tax a jug mooy li ñu li ñu tudd lool. moo tax sëriñ tubaa indi ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam loo xam ne bariwaay bi jégg na dayo jaaxal na xelu doomu aadama yi nan la lu toll nii mën a génnee ci jenn jëmm ndax ci yoon li sëriñ bi tagg yonte bi sallallahu alayhi mbooloo mu baree ko waroon a def te dañu war dañu waroon doon mbooloo mu am jot moo xam ne seen liggéey du den lan lu dul tagg yonte bi sallallahu alayhi wasallam guddeeg bëccëg te moyens yëpp ñu teg ko ci seen wet te ñun xam nañ ne sëriñ bi loolu sori woon na ko lool moom kees la woon te ci ay xat-xat la ko doon def muy lu kiimaane ci sëriñ Touba dimension bu ñu war a jàng ci sëriñ bi nan la mane nan la mën a mane mën a indi yonent lu mu wax ci yonent bi kenn du ko mën a nattable ñëpp mën koo waat ne lii ci ne lii yonent bi sallallahu alayhi wasallam la te loolu bokk ak li ñuy gis ci téere siira yi te mu def ko ci xat-xat yi mu ko doon defee loolu kon day wone la mu doon wax ne wa inni ahmadu dafa dem ba jokk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba boo koy tàgg day mel ne yonent bi taxaw ci kanamam muy de dafa mel na daal daf ñoo tegal tableau di ñu dessiné waatal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu di ko ñu di ko gis kon ci eh, suñ tubaa tagg mi tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bokk ci wasaa'ilu xidmatihi daf ci bokk moo tax nag bokkut ak waneen tagg wu man di doon naka noonu julli gi tagg yi moom ñëw na ci anam goo xam ne kiimaane na ci ci ci ci rafetaay gi ci baat yi waaye fees gi mu fees dell ak ak ruuxaaniya nga xam ne niñ ko waxee léegi day jeexital ci xolub jullit bi di ko defar di ko fekk ci benn xaala boo xam ne du xaala bu diina gërëm ci situation boo xam ne diina gërëmu ko waaye takkoo gu mu takku xasida yi di ko sellal rek tax xasida yi jëlee ko foofa te loolu dafa mel ne nit ki amu ci suwaa da ko day am maanaam tasir bi yonent bi sallallahu alayhi doon def nga xam ne képp ko yàlla namm ci yow ak texe boo ko nee jàkk rek day mel ne leer gi daf lay daal di dugg loolu tamit suñ suñ borom may sëriñ tubaa mu am maqaamam mën a dem ba jokk ca leer googa dafa mel ne branche la ko ci wàccee ko ci xasida yi ba képp kuy jëfandikoo xasida yi wàllu surtout wàll wa maddafa bi ak salaatu bi danañ danañ ci ñëw leer googa nekkoon ci yonent bi sallallahu alayhi di jeexal ci ñi koy gis di di wàcc ci yow mu doon loo ne nit ki mënu ci dara lenn rek mooy moo koy moo koy def muy suñu borom nam mu ci yow ak texe yàlla na ko nam mu ci ñun yàlla suñu borom namm ci ñun ak taxe waaye ku yàlla namm ci yow ak taxe lool loo jokk ci sëñ Tuubaa rek leer googa nekk ci yonent bi sallallahu alayhi day daal di ñëw ci yow loolu la wax na xuloobu jumlatil lazina aflahu li yatawajjahat wa rabbil muslim xolu ñëpp ñu texe rek fu ñu ma gisee wala fépp luñ jokkee ci moom rek dañ koy daal di nangul dañuy daal dañu dañuy di jublu ci moom te suñu borom dafay daf koy def muy koo xam ne day day day day day yéwénal ay mbiru ku man doon ci moom moo tax sëriñ bi indi tagg yu yéeme yooyu nga xam ne rafetaay bi taaraay bi ak loxo bi maanaam kiimaane na fees gi mu fees dell ci ci ak ruuxaaniya ak waaye ci móol bi mu ko móol nga xam ne móolu fànn la boo xamante ni day ñëw ngir tegtale rek ne lii doonul loo xamante ni lu ñuy xalaat ak pexe rek moo ko def waaye day mbir moo xam ne mbirum suñ borom la moo xamante ni nii ki koy wax da suñ borom daf ko daf koo tëbbu ak leer bu nga xam ne li muy wax lépp ci foofu lay jógee moo tax mu ne ak aktubu naqilan min allawhi wa min qalamihi wa fi hurufi lam amin li ma bind lépp dama koy toxalee ci lawhul mahfuz ak ci xalam ak suñ borom ga te li ma bind lépp amu ci lenn lu nga xamante ni wuute na ak ni mu demee waaye bokk na ci wasailul xidma inda Shaykhul Khadim mooy julli ci yonent bi sallallahu alayhi ñun ñëpp xam nañ ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko Serigne dafa am xaasiyatu tarbiya ak taskiya dafa am xaasiya boobu dafa am lu ci ne loo xam ne bu ko nit ki saxoo di ko sellal li doon wax ci maddax bi daf koy def moom salaatu ala nabi rek daf koy def ci doomu aadama muy da koy tërbiya di ko di ko di ko fóot fóotum biir moo xam ne bu ci noppee ci moom rek day nekk jullit ba nga xam ne moom la ñu wax ne moom la suñu borom gërëm looloo tax Serigne tubaa jëfandikoo ko moom itam ci liggéey gi mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye jublu ci lan ba tey li ñu waxoon ci madham xam dafa wuuteeg mafhum dafa wuuteeg madhu yeneen yi waaye salaatoom tamit wuute ndax moom da ci istinzaal barakaatu nabi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam moom la suñu borom def lépp lu am njariñ ci moom la ko def loolu tax sëñ bi di wax naan ñi fi jiitoo yonent fi jiitoon yëpp dafa ne dañ ko doon dawal sil wala yi ñi fi ñëw ginnaaw bi yëpp dafa mel ne dañ koy mottal sil moom mooy mooy xutbu raxa fi la ci moom la lépp di branche léwut di dem ci suñu borom kon kooku nag mooy ki nga xam ne ci barkeem la lépp di baax moo tax Sëriñ Tuubaa jëfandikoo salaatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam ngir barke boobu nekk yonent bi salaam wàcc ci kaw suuf wàcc ci kaw suuf loolu ci gan anam lay amee mooy moom miy julli moom mi julli ci yonent bi sallallahu dafa yor xol boo xam ne dafa fees dell dell dell ak bëgg yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi ba laneen amu ca ab cër bi dafa set wicc wicc wicc ba am darajay jokk di jokk waxtu wu ne ci yàlla ak yont bi sallallahu alayhi wasallam Sëriñ Tuubaa xol bi day jokk ci alxadra al ilahia wala xadra al muhammadiyya fi kulli waxtu waxin loolu moo ko may moom itam salaatoom mënta niroog beneen salaatu ndax sëriñ bi ni alxuraan mel rek ay baati arab la waaye ba tey alxuraan a ngi e, defi ñëpp pour ñu indi lu mel ne alxuraan boobaak léegi arba'a ashara qarnan mënta am waaye dafa mel ne loolu it dafa wàccaat ci moom dafa feeñaat ci sëñ bi ci madh ak salaat gi muy def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax madh ak salaat amoon na fi waaye ni mu koy defee lañ naan waa lii fu mu fu fan la war a mën a jóge waaw loolu mooy li xaw a xaw a jaaxal nit ñi fan la war a mën a jóge ndax ci bii la waaye niroowuta bokkut ak moom ci moo bokk jëm waaye ci yonent bi la ko jëmee ci nañ ko daan defee lu ñu xamoon la waaye moom nii mu ko defee kenn xamu ko woon ni nga xamee ne alxuraan ay baat arab la waaye ni muy làkke arab yi xamuñu ko woon noonu tamit la sëñ bi def ci biir salaatu annabi jëfandikoo ko ka wasiila boo nga xamante ne nii def ci liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wasallam te mooy lan ni mu fexee ba nga xamante ne nii jëmi yonte bi mi ngi taxaw ni ñu di ko gis waaye nit ki di liggéeyal yonte bi ci di julli ci moom waaye di jog di di relier xolu doomu aadama yi ak ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñi nga xamante ni ñi ngi tudd ñi ngi tudd yàlla ci di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy doon loo xam ne day setal seeni seeni ruu loolu tax nga dégg muy wax rab bi kitaabatiya rabbi rabbi mu mutaalihin li rab bi sama bind yow sama borom yàlla na ci yar képp ku koy yër loolu mi ngi wax ci jaalibatul maraaxib wa bi kalaami wa bil isaara ihdi muridan yatlubul inaara ci sama wax ak sama junj na ci jubal bépp ku yàlla koo xam ne dafa dafa ab xolam leer wala dafay sàkk ku ko ku ko ku ko ginde loolu euh, salaatu ala nabi yi nga xam ne Serigne Touba def na ko te ta taalif na ko te muy lu bëree bari moom itam ni maddoxi bi baree noonu la salaatu bi baree ndax am kenn xamul ñaata diiwaan la jagleel madha ñaata diiwaan la jagleel salaatu ala nabi loo mu bind ci loo xam ne kawe na imagination doomu aadama bu ñu ko doon compter ak jéem a xam ne nu mu toll it dee su ko mën a xam bokk na ci rek. yiñ ci ñi ci mën a tudd rek muy xasaayidu salawaat yi nga xam ne lu mel ne mafatihul bisri taysirul asir fi salatu ala basir nasir nooru daareeni jaalibatul maraaxib te lii lu tuutee tuuti la ci li nga xam ne bind na ko ci salaatu ala nabi naka noonu xidma it buñ ca demee mën nañ caa tudd lu mel ne ay miimiya raiya ak jësbul xulóob am daa fi mazayal mifta nga xam ne da nga fay fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye sëñ bi andi ko ci usul boo xam ne ki koy jàng xolom day day yëngutu ci yàlla day yëngutu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ci tënk loolu mooy alxidma inda Cheikh al Xadim liggéeyam bépp liggéeyam bépp bi nga xam ne moom lañ tuddee alxidmal xaasa moom ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko tax a jóg waaye ci fan la ko jëmale mooy beesal diine beesal diine si yonent bi sallallahu alayhi wasallam ji nga xam ne mooy xettalukaayu bépp mbindeef nit ñi mënuñoo xettalu ko ci lu dul lislaam kon l'islam faw mu di fi nekk loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne faaw suñu borom di yabal ñu fiy ñëw di ko di ko di ko di ko beesa waaye nag mu defee ko ci nan def ko ci moom ci boppam taxaw fi taxawaayu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu yor jikko yonent bi sallallahu alayhi wasallam roy yonent bi sallallahu alayhi ba mel ne moom waaye yëmu ca mu jàngalewaat diineem ji jàngale ko ci bind ko ak sos ay daara yoo xam ne dañ ko fay jàngale xam-xami diine yi nit ñi xam ko xam fan la ñu war a teg seen tànk ak lépp luy xam-xam bu am njariñ waaye yemu ca mu defar nag yi nga xamante ne nii néew dooleek doomu aadama ak yi koy fëkk yooyu noonu bu bu saxoo ak ñoom dañu ko garanti danañ ko mën a yóbbu foo xamante ne nii eh, moom la lislaam bëgg moom la yàlla suñu borom bëgg ci ci ci ab jaam waaye mu mu loo xamante ne nag ci anam bu yéeme la ko sëñ bi def ndax xasi day moom du fi jug ba faaw nga gis na kon sëñ bi damaa defal nañu damaan benn garanti bu nga xam ne képp ku bëgg a demati ci yàlla léegi loolu li fi xasida day ñi ngi fi moom lool lu mën a lu mën a lu mën a nekk la kon ci gàttal loolu mooy alxi loolu laa jublu ci alxidmal xaasa bi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa doon def jëmale ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye sëriñ bi dafa am ganeen wàll boo xam ne xañ na ci gii lay juddoo muy beneen xidma bu muy def ñu tuddee ko xidma ma boo xam ne dafa général moom moom lépp lu yàlla bind rek dugg nga ci biir mooy xidma bi nga xam ne da ko jëmale ci nit ñi nit ñi ñëpp yëmu waaye lépp lu yàlla bind bila sisna amul benn sette xidma boobu sëriñ bi buñ xoolee boo delloo ci ay mbindam da gis ne moo ak dundam dafa jàpp ne bokk na ci na yent bi sallallahu alayhi wasallam meloon muy nekk njariñal adduna li ko suñu borom wax ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin gis nga wuutu gi mu wuutu yent bi sallallahu alayhi wasallam moom it dafa ñëw feeñaat ci moom muy nekk gi mu nekk ci àdduna dafa gis ne lépp daf ko war a def ci servir doomu aadama servir nit ñi tàmbalee ko ci julli di waaye tàmbalee ko sax ci dawi qurbaahu muy ñi ko jege gis ne sëriñ bi bi mu ràññee rek la tàmbalee liggéey tàmbalee ko ci liggéeyal waajuram kenn ku ne xam na liggéey bu am solo bi nga xam ne taxawul na ko ko ci daara ji nga xam ne moom la waajuram yoroon te waxoon nañu liggéey mooy lan mooy nit ki am aajo am soxla nga taxawal ko ko def ko te yàlla rek tax loolu féete woon na fa waajuram Mamor Anta Sali kenn ku ne xam na ne nitu yàlla ku bëggoon lislaam ku doon jihaat yoonu yàlla sëriñ bi bi mu feeñee ci moom fekk ko muy boroom xam bu mag bu yor ay nit di leen jàngal taxaw na ca taxawaay boo xamante ne nii maanaam amul moroom ndax noonu ñu xam dem na dem naa demaa dem naa dem a dem ba àgg ci sax daanaka daara ji ñu féetale ko ko yemu ca waaye mu nekk ki nga xamante ne nii mooy man wax ne mooy mooy directeur bi yemu ca waaye nekk ki nga xam ne mooy taalifteer yi nga xam ne moom lañ fay moom la moom la fay jàng waaye yemu ca lépp lu aju ci sëriñ bi ci ay mbokk ak ay jegeñaale sëriñ bi daf leen daan liggéeyal ci wet yu ne daf leen daan liggéeyal ci wàllu ruux muy di leen tarbiyee ci diine di fexe ba ñu nekk ay jullit xaqan waaye di leen daan taxawu ci seen soxlay àdduna da ngay gis ne euh, Mamor Ansali bi mu fiy jógee wax nañ ne woo na ko dénk ko njaboot gi ndax xam na loolu li mu gis ci moom waaye dafa mel ne loolu fekk na mu nekk lu Serigne tubaa naroon moo tax bi mu demee njaboot gi yëpp yëpp ñi nga xam ne moo leen bokkal képp ku ko nangu ci moom moo la taxawu ci lépp li nga xamante ni waajur dana fa taxawu doomam waaye yemu ca ñëpp ñu bokkaloon bii ab bi mu doon dund lu nit soxla ci moom rek mu daal la koy fajal ci anam nga nga xamante ne jël gën a rafete moo xam ay jàmbur lañ moo xam ay jullit lañ wala duñ ay jullit foofu kon ngay gis euh, sëriñ bi dafa jëlaale wàllu googu wàllu nekk njariñ ci lépp loo xam ne suñu borom bind na ko te loolu tamit dafa bokk ci suratul mujaddid mujaddid day dafa war a niroog yonent bi ci yërmande ndax yonent bi yërmande tax ñu yónni ko ba day day day doon koo xam ne mooy ëpp yërmande waajur yi ci seen doom yi sax loolu moom lu lu fës la luñ gis la ci Serigne Touba ndax dafa nekkoon soxla soo xam ne ñor na ko lool nga koy gis mu koy tudd lu bëree bëri ci ay bindam da ngay gis mu wax wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma boobu ñu junjoon fële waaye yemu ja suñu borom yàlla ñu xiir yàlla ñu xiir loolu lu kawe la dem bay ñaan suñu borom mu di ñu xiir saa su ne ñuy liggéeyal jullit yi nekk yërmande ci ñoom ak wajhal lahum fii naa hudan wa xayra jub gi nga xam ne mooy tax ñu jariñu àdduna defal leen ko ci ñun buñ ñëwee ci ñun fekk fi ak jub waaye wa xayra lépp lu di aw yiw tamit bu ñëwee fekk ko ci ñun waaye li gën a yéeme tamitam muy ba muy beneen mustawa bu kawe boo xam ne tamit murid yi war nañ ci xalaataat danañ ci ñëw bu ñëwee ci euh, murid ñi liggéeyal euh, liggéey ci hindal muridin muy nan lañu war a toppee Serigne Touba roy ko ci xidma bi mu doon def mooy ni mu doon doonoon ko xam ne njariñ kase la ci ñëpp ku képp ku mën a doon ndax mi ngi ñaan suñu borom mu defal nit ñëpp ak jub ak yiw ci moom waaye wa kuffahum minna asan wa dayra lépp luy lor lépp luy ngaañ bu mu jógee ci ñun mukk di dem ci koo xamante ni suñ boroom suñ boroom moo ko bind loolu nag lu feeñ a feeñ la ci ak dundam waaye ci dunduk ak ak njabootam ak ci biir loolu tamit lay wax wa axrihim bi hubbihim li wajhika wa axri wa naa bi hubbihim li wajhika wa axrihim bi bi naa fa nasluka yàlla yàlla nag ñu xiir ñu bëgg jullit yi yépp te yàlla rek te sa jëmm rek tax waaye yàlla nga leen xiir ñoom itam ñu bëgg ñun itam ndax ñu mën a sóobu yoon wi nga xamante ni moom nga bëgguñu sóobu ko kon nga gis ne xitma xitma moom mooy mën a tax lislaam am mooy nit ki nekkal fi yàlla nekkal fi yonent bi sallallahu alayhi ci lan ci taxawal li bi bëgg def ci léppam waaye nekk nekkal fi njariñ ci doomu aadama yi yëpp loolu Serigne tubaa andi na ko euh, bind ko wane ñor gum ko ñor ak fas yéene koo jëmmal moo tax ci biir Matlabul Fawzayni da nga fay gis tamit mu fa wax loo xam ne ci biir max naa moomu lay dugg mooy fi muy wax naan wasaf fi nii fi baatinin wa zaahiri warham bi al xalqa bi xaqi taahir yow suñ borom yàlla nag ma fóot setal ma ba ma set wicc ci baatin ak ci saahir xam nga loolu ku ko def rek da ngay doon koo xam ne njariñ ngay doon ci fi ngay dund waaye yemu ci mu ne ko warham bi yal xalqa na nga yërëm mbindeef yi yépp ci man yàlla nag ma def ma doon koo xam ne yërmaande bindeef yi laay doon ci daraja yonte bi sallallahu alayhi wasallam waxaat ko ne ko waqi azaya aqraban wa ajnaba sama lor yàlla na nga ko fegal ab jegeñaale akub jàmbur wa musliman wa jullit akub yéefar foofu ngay gisee kon xitma bi nga xam ne xitma amma gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa mi ngi koy def moom jullit ak ku dul jullit ñëpp ñoo ci yem dafa doon koo xam ne dafa fas yéene léppam doon njariñal doomu aadama yi gën na koo leeral ci tukkeem ak nattoom yu metti yi mu doon def yool bi ko ci suñu boroom doon fay lépp mu ñaan boromam mu doon loo xam ne lu doomu aadama yi di jariñoo la ko tax mu wax ne lii kun bi kun sarmadan wajal masiri ya sa jawfal fara lil wara mislal mahaari kon loolu mënee suta weesu liggéeyal doomu aadama ci loolu kenn ku ne xam na ne liggéey boobu mu liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak natt boobu ñu ko tew woon ah, jële na ca loo xam ne àdduna adduna ak àllaaxira yëpp mën nañ cee mën nañ cee jariñ kon noonu la Serigne Touba nekk woon koo xam ne diirub dundam daf doon liggéeyal mbindeef yi amulu ko woon frontière amutoon ci ab ràññat la képp ku dox ba egsi ci moom rek soxla soo laaj soo ko laaj rek te muy doon loo xam ne lu jàpp na rek mu daal la koy fajal ci wàll gu mu di doon nag ndax ñi doon ñëw ci moom saa su ne nit ñi dañ ñëw ci moom ñii di jàmbat wàllu ruux wàllu diine am na lu ñu yëg ci seen diina loo xam ne jaaxal na leen te yaakaaruñ ci kenn ku dul moom loolu lim ci faj kenn xamul nu mu toll waaye ci wàllu ijtimaa ci wàllu ijtimaa tamit def na ci lu bëree bëri ak ci wàllu économie dañ joxe misaal rek yu gàtt ndax waxtu wi daanaka jàll na naaru mauritanien yi lim leen daan defal ba àgg ci ñoom tagg liñ ko tagg ci wet googu kenn xamul nu mu toll moo tax nga dégg Cheikh Sidiya naan wa ma aybuhu illa ibadatu rabbihi wa naful wara fi subhi wa masaayihi amul sikk daal lu dul jaamu boroomam ak jariñ bindee fi subaa ngoon mooy sëriñ bi ak dundam lépp jariñ doom doomu aadama la woon te loolu di kimtaane ndax sëriñ bi ci boppam moo ñaan boroomam mu def ko moo ko xamante ni xéewal lay doon bu jamono taree ak bu jamono ak bu jamono bu jamono neexee ak bu jamono naqaree yépp moom mu nekk xéewal ci doomu aadama yi wajxal yamini ka sahaabin fii saxaa maymunatan fii siddatin wa fii raxaa loolu moo tax nga gis liggéeyal na sax ñi nga xam ne ay noonam lañu woon te moo doonoon tubaab yi ndax euh, nettali nañ ne bi mu nekkee Mauritanie tubaab yi am na ay jamono ñu soxla ay mbaar yoo xam ne seen fas yi ñoo fa bëggoon lañ bëggoon ñu fay taxaw te booba loola Mauritanie désert bi mu nekk dajale ay bant yoo liggéeyee jafe na biñ demee ba jaaxle ci leen wax leen ko sëñ bu waxee sëñ mu defal leen ko ñu ne ñu leen yaakaar ngeen ko mun ne ah, waaw bu leen ko bu ngeen ko ko waxee mu wax ko ko waaye mu defar leen ko waaye naka noonu bañ ko ko waxee sëñ Modou Moustapha la woo ak sëñ sa ak sëñ ak ñeneen ñooñu ñoo dem ci àll bi ut ay ay ay loolu ay bant yu ñu defaree tant yooyu nga xamante ni moom la tubaab bi doon def seen fas yooyu nga gis kon moom xit ma mo dayo bi nga xam ne àggale na ko àggale na ko fa nga xam ne jariñ doomu aadama amul amul amul xëj ak seen te loolu it dem na ba tubaab yi ñoom itam gisaat nañ ko ci moom ci njaareem ba gis nga euh, commandage cercle bi fa nekkoon 1922 euh, 1912 ba 1914 seera su mag soo nga xam ne def na ko ci ci tubaa Touba kon xam naa danañ am lu ñu tëb ñu ñëw rek ci liggéeyal gi nga xam ne murit yi nag ñi ngi ko doon def liggéey boobu day ñëw dugg rek sofu rek ci liggéey bi Serigne tubaa doon def ndax kenn ko ne xam ne señ bi niñ ko waxee liggéeyal yonent bi moo ko taxoon muy taxawalaat diine ba mel na ko yonent bi sallallahu alayhi bàyyi woon waaye nag loolu warta doon loo xam ne day am nii rek taxaw dafa war a doon loo xam ne dañ ko war a jàllale fépp mu àgg fépp loolu nag mm, taalibeem yi nga xam ne ñoo àndoon ak moom te fii bu ñu ko waxee maa ngi ci gën a jublu kibaaru suyoo mag euh, mag ñi njëkk ànd ak moom ak waa këram yi ñoom itam liggéey boobu ca lañ nekkoon ñoom waaye ñoom seenub liggéey dafa doon liggéeyal Serigne Touba waaye liggéeyal mooy Sëriñ Tuubaa amul benn bëgg-bëgg lu dul diine ñu taxawal fi diine nekkal fi diine moo tax ngay gis bi mu fi jógee rek procès yàlla la fi bàyyi procès yëpp procès diine la mooy jumaam ji nga xam ne day dugg ci biir cadre Touba bi nga xam ne moom la moom la jël def ko muy markas bi muy centre bi nga xam ne fi la daxawaam bi war a jugee nag war a àgg fu ne fépp foo xam ne yàlla dogal na mu war faa mën a àgg rek ci biir ci biir àdduna moo tax ñoom itam bi fi sëñ bi nekkee ñu lax saayu ànd ak moom ci liggéey boobu bi mu demee ñu yor ñoom ñëpp ànd ci di def la sëñ bi daan def ci nekkal fi diine waaye di jariñ doomu aadama yi waaye fa mu gën a fese nag mooy taxaw gi ñu taxaw ci ndénkaaneem yooyu mu fi bàyyi woon te mooy taxawalal ko jumaa ji fexe ba dëkk bi ñoŋ nekk dëkkub diine boo xam ne képp ku yaakaara gindi ko ci lislaam man ko fee jariñu ñoom it ñu taxaw loola Sëriñ Modou Moustapha jiite ko ànd ci ak mag ña fe nekkoon lépp ak waa kër ak waa kër Sëriñ Tuubaa gi loola di dox ba ci Sëriñ Fallu jaar ci Sëriñ Abdou Lahad ba ci Sëriñ Abdou Khadir Sëriñ Saliou ba ci suñu jëmmi tey kenn képp koo xam ne jaar na fi ci ñoom rek da nga gis na ay yëngatoom yëpp day delluwaat ci biir xidma muy liggéey yël Sëriñ Tuubaa ci biir liggéey boobu nga xam ne moom la defal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te mooy fexe ba lislaam nekk fi waaye ci ci gën anam ci anam goo xam ne day gën a yaatu ndax du yem rek ci li ñuy wax aljaanibu ruuxi diini yi faxat waaye day jëlaale wàllu ijtimaa moo tax ngay gis bi ñu fexee ba jumaa ji am te bokkoon na ci projet tamit muy wàllu wàllum njàng wàllum njàng dañ ko ci daan dugalaale moo tax bi jumaa ji noppee sëñ Fallu digle euh, euh, fexe ba amal fa daara ju ñuy jànge jànge xam-xam waaye taxaw soxlay nit ñi mooy li nga xam ne nit ñi mënuñu koo ñàkk ci ay dëkkuwaay ay nekkuwaay yu baax loolu tamit nga gis ñi ko fi wuutu ak taalibeem yu fi nekkoon ñoom itam ñoom ñëpp ñu liggéey ci anam gu am am solo sañc ay dëkk taxaw nit ñi ba tax Sénégal tey mel nii mu mel dëkk doon dëkk boo xamante ne nii bu ràññeeku la ci wàllu diine waaye bu ràññeeku la ci nekkinu nekkinu doomu aadama ñu koy joxe misaal ci wet gu mën a doon kon gàttal rek ñu tënk ko foofu loolu ci gàttal mooy liggéey bi nga xam ne murid yi ñu ngi ko doon defal sëriñ bi loolu nag am na ay yu ko jëmmal fi mu ne nii yooyu bokk na ca ay exemple yoo xam ne wane na ma mooy dëkkub Touba ci boppam wala bépp dëkk boo nga xam ne murit moo ko sanc da ngay gis ne day jox day dëkk dëkk yooyu sëriñ euh, sëriñ euh, murit yi sanc wala dëkkub sëriñ Touba boobu ci waxtu wu mën di doon mi ngi def ay services yu bari mi ngi rendre service ñu bëree bëree bëree bëri masalan Touba bu ñu bu ñu ko jëlee day gis ñaata doomu aadama ñooy jariñu ci Touba jariñu boo xam ne majjaani la loo xam ne dañu leen ko defar rek te yàlla tax dëkk bi mooy ni nga fexe ba ni ngay jotee ci suuf si waaye boo boo jotee ci suuf si ba yàlla dimbala la ba nga dëkk fii tam tam dëkkin wi nga fiy nekk dafa mel ne moo ëpp yërmande ëpp ak teey ci faneen foo xamante ni bokkut ak Touba ci biir réew mi ak faneen fu dul réew mi loolu xidma la la ko la ko defal lépp nekkul lu dul xidma ndax daf ci am wet yu bëree bëri yoo xam ne euh, sëriñ bi moo fa taxawu nit ñi féete leen fa ba tax lañ ca waroon a toggoo ci ay ci ay coono ci wàllu alal ak ci yu bëree bëri loola du leen ca fekk muy doon muy muy loo xamante nii jëmmal na xidma tamitam tam tamit mafhum boo nga xam ne war nañ koo mën a jël euh, tatwiir ko ba suñu dox ak suñu jëm kanam ci mission sëñ bi doon loo xamante ne nii du du nekkati loo xam ne day nekk ci taxabut waaye day doon loo xam ne lu ñu rëdd la lu leer la luñ luy luy dox dox bu gaaw la bokk na ci tamitam da ngay gis ci xidma ci murit yi nga xam ne murid ñu ngi koy def te lépp xidma la da ngay gis kër Serigne tubaay ci biir réew mi ak ci bitim réew moom itam day def day suyee rôle bu am solo ci wàllu xidma ñëpp ñuy tukki xam nañ du murid yi kase wala sëriñ si kase waaye koy dox rek ngay taseeg nga toog ci benn kër sëriñ Tuubaa rek nga gis ñaata doxandéem ñooy dox ba dugg ci dëkk amuñu fu ñu dem ñu ñu bu ñu laajtee ñaari yoon ñett ñu ne leen fii de am na fi kër lu ñuy wax kër sëriñ Tuubaa boo fa demee ñoom danañ la fat nga dem fa nekk fa ba yàlla def nga mën a jàll wala nga am la nga doon ut ca dëkk ba loolu tamit bokk na ci phénomène yi nga xamante ne xit ma la ci biir yoonu murid waaye daayira yi tamitam bokk na ci biir phénomène yooyu te mooy lu mel ne lii ngeen taxawee ndax lu mënta ñàkk la weeru koor saa su ne sax ci biir dundu jullit waaye ci biir weeru koor nga xam ne mooy weeru xam-xam ndax moo weeru alxuraan te alxuraan mooy cosaanu xam-xam yépp am mbooloo mu jug di ci taxawe jàngale Serigne Touba jàngale l'islam te ku leen di topp di ko diglu da ngay gis na solo si àggoon na ci waroon na àgg télévision nationale di ko jël di ko def direct ndax tem yu bari yi fiy jàll yi nga xam ne lépp li nga xam ne état moo ko waroon a liggéey fi ñu ngi koy jàllale fii te ñoom dañ koy def li wajhillahi loolu tamit xitma la toggoo ci coono yu bëree bëree bëri financeel ko seen bopp te ñan ñoo koy jariñoo nit ñi rek ñoo koy jariñoo tem yu ne jaar na fi ci wàllu diine ci wàllu xam-xam ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu économie loo xam ne tey jii buñ bu fekkonte ne euh, réew mi xam nañ bu baax a baax sëriñ bi wala ñu xam wala ñu xam xitma ci sëriñ Touba nuñ ko mën a jëfandikoo ngir développer réew mi dana doon loo xamante ni lu am njariñ lay doon kon ñu ngay wax ne waxtu wi jeex jeex na ñu xaatima bi ñu doon nar a andi mooy ay gis-gis rek yu ñu doon wax ci wàllu xitma muy di wax rek ne Maodo bi man dama ci doon jéemantu nii rek waaye boo ci duggee ba ci biir ngay xam ne moo dox bu yaatu la boo xam ne dafa laaj ab gëstu bu yaatu ay boroomi xam-xam yu yu yoo xam ne dañuy spécialisé wu ci wàllu diine ci wàllu philosophie ci wàllu économie wàllu social war nañ cee jug liggéey ci man ñu cee jox loo xam ne lu leer lay doon ñu mën koo jëfandikoo ni nga xam ne mag ña ñoom noonu la leeree woon ci ñoom ba tax ñu doxoon dox bu gaaw ndax jamono jii ñu toll dëgg la murid yi ñu ngi def lu kenn defut waaye nag dafa mel ne liggéey bi xaw na gàllankooru gaaw gi waroon a gaaw des na te la ko waral mooy rek dafa am ay jafe-jafe ci wàllu euh, tasawur bi fikr bi nañ ko war a jëlee waaye ci wàllu nos gi waaye ci ci wàllu tamit institutionnaliser ko ndax ci ci ci foofu lay tëje bu ñu seetloo ñaari doomi Sëriñ Tuubaa yi fi njëkk rek dañ dañ fi bàyyi ay masrox yu nga xamante ne nii bu ñu fexewoon ba mu jàll rek te te yaatal rek léegi ma boobu day daal di développer réew mi indi fi naataange goo xamante ne nii ci cadre l'islam lay tënku. kon foofu laay jeexale wax bi di jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.